الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين آمين allahumma salli wa sallim tasliman ala xadim alhadati alqudsiya ayna rahmat rabbaniya amin asa ilahiya arusi almamlakati samadaniya bisaati alxullati taaj almahbubiyat alfati alxatim mawlana muhammad abil qasim waaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bu leen fàtte ba yonent yàlla isa gane àddina ba ñu teg juróomi téeméeri ak juróom ñaar fukk ak benn at ci la Seydina Muhammad gane àddina ñu ko tuddee amul fiil waaw amul fiil yoon ci yàlla Muhammad balaa muy gane àddina waaw bañ ko ëmbee ba ñaari weer jëm ci ñetti weer waaw ci la baayam wàccee liggéey te mooy baay Abdullahi waaw ci la Abdullahi wàccee liggéey ba mu demee ba gane àddina mu am juróomi at bay bëgg yegg waaw waaw bay bëgg a yàgg ci waaw juróom benn at waaw ci la yaayam wàccee liggéey te mooy yaay Aminata ñu dénk ko maamam di baayu baayam te mooy Abdul Muttalib mu ànd ak moom ñaari at ba muy toll ci juróom ñett at waaw kooku tam daal di faatu de ñu jokk Abu Taalib waaw waaw Abu Taalib ak baayam ñoo bokk ndee ak baay Abu Taalib mooy baayu Seydina Aliou waaw waaw karamallahu wajhahu waaw mooy baayu aqiil waaw mooy baayu jaafar mooy baayu jigéen bu sell boobale te mooy ummu haani waaw waaw waaw noonu la de yonte yàlla muhammad nekk foofale yonte yàlla muhammad sàmm na naka muusa mu sàmmee képp ku xam sàmm ni mu méttee yàlla nattoon na seydina muhammad muy sàmm waaw du dugg ci dëkk mu lu suba si teel teel lu mu sedd sedd dana dana dem ci àll bi waaw waaw waaw bu demee ba jamono yi guddi waaw ngoon a ngoon ci lay jofalte sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan mi ngi def kaala kaala gi seru yaayam la sallallahu alayhi wa sallam ngi rey yat yat googu moom la baayam doon sukkootoo waaw yonent bi waaw commerce na ci alalu xadijatu waaw yonent bi mu amee ñaar fukk ak juróom waaw waaw ci la ko yàlla maye soxna su baax soosale mooy xadijatu bintu xuwaylid xadijatu dooguloon jabar jabar ak soxna du benn xadijatu soxna la woon <coughs> xadijatu dooguloon jabar yàlla nañ yàlla musal ci jabar jabar baaxul de soxna moo baax yàlla nañ yàlla may soxna jabar dafay tiital jëkkëram dafay fekk yaa ngi taxaw mu ne xaw ma dangay ngay julli xaw ma julli woo ceeb bi jeex na de nga ne asalaamaaleykum yow xam nga ne julli woo waaw waaw waaw bu génnee dajak yow ñu supporté la ci moto xam nga kooku xel jëkkër jooju du dal hmm? mu dajale ni lii ordonnance la bu xale yi feebaree nga ne nga daal ko yóbbu ci tontine yi ak seen ndey dikk yi dañ maa ndeyale doo dañ di ndey day mukk ba yàqule xadiitu soxna la woon soxna même bu ceeb bi buggee jeex du bàyyi ba ceeb bi jeex de dafay lem saako bi te ko fa ngay jaar boo rombee ne ah soxna si lii nag lan la ceeb bi dafa jeex mu ne day ñett fan des na balaa ñetti fan mën nga wuti beneen soxna du ŋoo bi borom këram soxna du ragajo borom këram soxna du ciiku borom këram soxna du ŋàññ borom këram soxna du saaga borom këram soxna du bàyyi borom këram du dem ci àll bi di mbaraan soxna mooy ku sell soxna mooy ku baax soxna mooy ku yiw yàlla na yàlla may ay soxna moo tax alquran boo ko seetloo jigéen bu bon yàlla jabar lay wax daraballah masan lilladina kafaru imraata nuuhin wa imraata luut waaw waaw waaye fu yàlla di wax soxna zawja lay wax uskun anta wa zawjukal janna waaw xadijatu soxna la woon ba ko yoon ci yàlla muhammad jëlee mu ne ko dama bëgg nga toxu waaw waaw nga ñëw sama kër ah góor toxu kër jëkk kër jabar am na ci dara de bés bu la mere sa walis yëpp ci gannaaw nga koy fekk walla boo takkee ñaareel doo fanaan ci kër gi keroog moo tax nga def sa kër doonte néegu ñax la na sëy si waaye góor bu bàyyiwul di sëy di jigéen eh, doo ñemee na ceeb bi tàng na doo ñemee na ceeb bi am na xorom ah? waaye na yoon ci yàlla Muhammad ni Xadijatu meloon dafa baaxoon yonente bi daal di toq foofu sallallahu alayhi wasallam Xadijatu na ko yow yonente bi sama alal a ngi nii loo ci bëgg lew na la mu ne ko Xadijatu alal gi taxul ma jël la de ah mu ne lu tax nga jël ma mu ne jigéen dafa am juróomi jikko bépp jigéen goo xam ne sàlloo na ko waaw jigéen de am na juróomi jikko jikko yooyu bu ko jigéen melokaanoo waaw waaw bu ko melokaanoo lu mu jur iskay lay doon du jur doom bu ñuy yërëm mukk doom bu tedd lay am <coughs> waaw waaw mu ne ko yooyu jikko mooy yan ana nga maa ngi nii bul dem toog naa lii bëgg ma ko dootuma ko def lii neexuma dootul ñaar lii gën tuub naa ko jigéen dëgg-dëgg boo ne ananga rek mu ngi maa ngi nii waaye ananga fekk mi ngi rajax-rajaxi mel ni kuur bu ñu diw laalo mbéb kooku jigéen bu bon la di dem rek doo yendal doo fanaanal waaw boo ne yaa ngi penku fekk dem nga sow boo ne yaa ngi bët sàllum fekk yaa ngi gànnaar jigéen bu gàtt tànk mu ne ko ak lan mu ne jigéen boo xam ne bu ko borom kër noppil mu noppi waaw mooy jigéen bu baax waaye jigéenu tey te noppil waaw mu ne du ma noppi génnoo ma boo ma waxee benn ma wax la fukk kooku doomam baax a ñi rek lay doon kenn du ko wanal kàddu lii bëgguma ko jigéen bu baax de dootuma ko def lii neexuma dafay ne tuub naa ko waaye bul dem nga dem toogal nga bañ a toog noppil nga bañ a noppi kooku du jur doom bu tekki mukk doomam du raw ay maasam mukk doom bi ndaare dong lay jël yal na yàlla musal ci jigéen boobu waaw yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi la nekkee kër Xadijatu waaw waaw ba mu demee ba am ñeen fukki at ci la ko yàlla yónnee def ko mooy rasulullah waaw waaw ci lañ ko dogee ci lañ ko dogee daldi ko ambargo kenn du dugg këram du génn du dugg kër kenn bu ñuy jaay kenn du jënd waaw bu ñu bëgg jënd kenn du leen jaay <coughs> seeni jigéen bu ñu dajee teen ba du ñu yenante waaw du ñu sëy ñoom neen lii la Xadijatu doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam li Xadijatu am ci alal yëpp def na ko ñu jël benn kayit daal di ko bind aj ko ci kaaba ga daal di dogg ak yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndeysaan juróomi nit ñoo ko defoon juróomi nit yeneen daal di jóg setal loolu ba mu set waaye kere ba ñuy dem ne dañuy dindi kayit ga embargo bi ñu embargo woon Seydina Muhammad takkatoo gi ñu ko takkatoo ñu dañ koy dind yonte yàlla Muhammad ci la waxee bàyyi tëxam mu ne héey sama bàyyi tëx mu ne kayit boobu de max yi lekk nañ ko ba mu jeex lu dul bismika allahumma lépp lekk nañ ko baay bi ne yow Muhammad yaa ngaa waxati loo xam ay at ñu ngi nii ci xiif ay at ñu ngi nii ci mar bu ñu demee dindi kayit googu ñu fekk maxi maxewuñu ko dañu ne fenkat nga de te bu baax suñu coono dafa yokk mu ne ko wallahi wallahi lazi wallahi lazi nafsu Muhammad bi yadihi wallahi waaw waaw waaw Maxbel nax maxe ne ko bañ demee dindi ko rek lépp fekk max bi lekk na ko xanaa lii kay waroon na leen doy ñu gëm waaye taxul ñu gëm yonent yàlla Muhammad di dajale saxaaba yi di waxtaan di waxtaan ak ñoom di leen jàngal maarifatu billaahi booba julli amul booba koor amul booba asaka amul booba aj Makka amagul ci diina ah, booba li am daal mooy tawxiid mooy wéetal yàlla mooy xam yàlla maarifatu billaahi maarifatu billaahi nag lu am la de xam yàlla waaw waaw maarifatu billaahi lu am la xam yàlla lu am la de tarbiya bi nit yàlla yi di def waaw am na de waxuma nag li xew tey jii déedéet nga nekk sëriñ bëccëg guddi nga nekk waxambaane waxuma sëriñ soosu de ah bu bëccëgee nga nekk sëriñ kaamil bu guddee nga nekk waxambaane kaamil kooku du yeggale nit ci yàlla de mag ñi day fañ ko tegoon foofu la waaye dóor marto bi xale yi di def tey ah kuy dóor marto nooy xam yàlla bay xam la yàlla ah maa ngi jéggalu dafa am lu may leeral dóor marto googu am na kuy dox fan yi naan mooy Cheikh Ibrahim ne de gént naa gis naa la kaay ma ñaanal la jox ma nangami million wallahi Cheikh mënut a def loolu ñemewu ko sax muy jël baatam di ko nirole ak baatu Cheikh Ibrahim di téléphoné ay nit naan dama laa gis ci gént ay jinne ñu ngi la topp ay seetaan ñu ngi la waxul dëgg déedéet lool du am yëg ngeen na am na ko doon dox di dem ci militaire yi ne man maa leen jox ay tul man defuma loolu ba borom am ci ay million bu yàggul benn sëriñ bu mag mu ngi Kaolack doomam dem na ci benn ministre daal di ko naxee sama tur ba jël ay oto ci moom jël ay teraanga ci moom dugg leen ci internet bi da ngeen ko gis mu ngi def kaala teg loxoom ci kaw bopp benn mbër sosuma de borom mi ngi dégg li may wax ni bàyyam sëriñ mu mag la ci biir Kaolack mu dem ci benn ministre di ko nax sama tur ba jël ay oto ci moom jël ay teraanga ci moom dugg leen ci internet bi ku gàtt ku seew la mi ngi def kaala teg boppam teg loxoom ci kaw benn benn bopp mbër ñun duñu def loolu li ñu am doy nañu barke démb maa ngi toog ak kii am na ku téléphoné ne nañ la jox nangam yi ceeb ma ne ko doy na li mooy jox miskin yàlla jox na ma ko wallahi la ilaha illa ba léegi effacé wu ma message bi mu ngi sama mi ngi sama téléphone bi kaay ñu jox la nangami ton ci ceeb nga ne doy na kooku dina dem di soxlaal keneen benn naan dama laa gént loolu ay fen la gis yàlla lu am la de maarifatu billaahi xam yàlla gis yàlla yeggale góor ñi ci ci la xayrul xadim nekkoon ci Ahmadu Bamba waaw Mawlana Cheikh al ku ko yaatal la saahibul fawda saahibul fayda yal nañ ko yàlla fayal li baay doon woote lislaam wér la baay musta woote naxasa gandan walaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa sas mahmudin bi natamattaw wallahi bàyyi na ne bu ñu ma tegoon appareil dama tay photo ma ne cliché ba du ci génn bu dul Seydina Muhammad kii nag lu ko nit di yekkal ah balaa may jàll dinaa fa leeral dara li man maa ko gis ak sama bët sama maam bu jigéen Zeynabu Haydara dafa amoon ay déegu ceeb diggante sama Musa ah ak ŋaade ak fi alkaati yi di defee seen tiir yi nu mu tudd champ de tir ko wax déegu ceeb bu rëy moo fa nekkoon am benn jànj bu nekk ci wetu déeg bi guy nekk ci ak daqaar ndeke yeewu dafa nekk ci kaw dafa di wàcc ci biir déeg bi di jàpp ay jën di jàpp ay kanaara benn nit yàlla ngeen baal ma ma tudd ko xam ma ndax dina neex njabootam waaye damay leeral boo jógee cinéma ABC nga romb marché bu ndaw ak hôpital bu ndaw nga ñëw fi ñuy tuddee aren ceema ci ñetti guy yéegi ñaari daanul benn bee fa des foofu mooy bàmmeelu njugaari moo doon sàmmal mbutu sow boo ko rombee nga ñëw kër nitu yàlla bu sell googu te mooy alxaaji ceema Coulibaly nga romb ñaari école yi am na nitu yàlla bu fa nekkoon bàyyi rek la gëmoon ñu ko téen nange jombana du jomb setam mi ngi ci biir mbooloo mi dafa doon gàddu fetal di dem ci àll bi di rëbb ndeke ñëw na foofu mu gis ay kanaara ci géej gi mu daal di dóor fetal ñett kanaar yëpp daanu ñaari yi dee benn bi di pit piti ndeke yeew baa ngi ci ndox mi mi ngi wala nga mi ngi mi ngi daw jéem ci kanaara boobale góor gi wàcc ci déeg bi moom góor gi nan nga jomm na góor gu sell gu baax googale ne dafay jël kanaar googu man ma àddu ci kaw ma ne ko góor gi yeew mi ngi foofu de daf ma geestu ne wallahi kenn du ànd ak bàyyi di loru waaye dafa xacc kanaara bi ci gémmuñu yeew bi yeew bi dafa ko dara mu génn te lii mën maa ci teg bët kon ku dem ba toll foofu ci ya bu ay doomi aadama dañu koy yekkal yekk bu bon ah seen bopp la ñuy ñaawal rek ah? am na picc bu ñu tuddee njugub moom mënta taxaw ci suuf dafay aju ci kaw buy saw yaram ni daal di xasaw muy tufli boppam mu foog ne xel bi feneen lay jóge xel bi ci boppam lay jóge ñii wax lu bon yëpp ci ñoom lay bawoo bàyyi leen wax lu bon lu bon di ko wax baaxul lu ngeen xam ci nit ci lu baax wax leen ko waaye gis naa dégg naa yëg naa gisoo déggoo li ngay wax ci kële yaayu kële mi ngi ci sa yaay li ngay wax ci baayu kële mi ngi sa baay li ngay wax ci tàntay kële mi ngi sa tànta li ngay wax ci nijaayu kële mi ngi sa nijaay li ngay wax doomu jàmbur bi mi ngi sa doom li ngay wax ci jëkkëru jàmbur bi mi ngi sa jëkkër li ngay wax ci jabaru jàmbur bi mi ngi say jabar nga bàyyi lële teel ma sama doom ma dóor sa doom eh, dellu leen ci yàlla kabura maxtan indallaahi eh, dellu leen ci yàlla wa taquluuna bi afwaayikum maa laysa lakum bi ilm wa taxsabunahu hayyinan wa huwa indallaahi aziim ñu nekk ci loolu ba Seydina Muhammad demee bay am juróom fukki at ak lu teg Xadijatu daal di fa daldi di feebar Abu Taalib daal di feebar seen diggante li gën a wér ñett fan moo dox seen diggante dee yëpp métti na ah, waaye deewu ko yaakaar gannaaw yàlla métti na dee yëpp métti na waaye deewu jabar métti na de nga gestu ci kaw lal bi ndeyjoor gisoo sa soxna nga gestu càmmooñ gisoo sa soxna mi ngi bàmmeel benn góor bëggul loolale waaw waaw nit ki da nga deele da deele doo ko yëg waaye sa jëkkër dee gestu ci lal bi gisatoo ko ki la dimbale ci say njaboot gisatoo ko waaye ki la doon sàng sutura gisatoo ko sëy loolu la boo bindee baat bi sëy siin la ak yaa ah moo taxoon xaadimu rasuul waaw xayrul xadim moom ak sultaanu salaatul awliyaa Cheikh Abdul Qadir al-Jaylaani al-Kiilaani al-Hasani al-Husayni bu ñu doon yebal seeni doom ñuy dem seen kër borom kër dañu leen di jàngal yaasin yaasin yaala ak siin mooy sëy yaaba mooy yërmande siin ba mooy sutura sëy bu amatul yërmande amatul sutura ah, nañu dem seen yoon jëkkër na yërëm jabaram jëkkër na suturaal jabaram jabar na yërëm jëkkëram jabar na suturaal jëkkëram waaye bu sutura amatul ci sëy waaw waaw waaw sutura day bu amatul ci sëy yërmande amu fa waaw dara nekkatu fa kon nañu suturalante waaw waaw bu ñu tiiñalante bu ñu xawi wante sutura boo xamoon li lay yoot da bàyyi li ngay yoot képp koo xam ne xotti nga ormay jullit wallaay doo dee mukk bu dul yàlla gàcceel la yàlla na yàlla musal ci gàcce àddina musal ci gàcce àllaaxira ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw xadiitu faatu na yoon yàlla muhammad moo ko sangal boppam waaw waaw waaw ankay ah góor dana sang jabaram jabar dana sangu jëkkëram waaw waaw mbokk yi waaw yoon ci yàlla muhammad moo sang yaay xadiitu seydina ali moo sang yaay Faatimatu Zahra waaye day am na beneen jigéen te mooy Asma bint Umays waaw waaw moo sangoon Seydina Abubakar Siddiq waaye moo sangoon waaw moo sangoon Seydina Ali kon jigéen dana sang jëkkëram dana sang borom këram borom këram tam dana sang jabaram waaw kaay sa jabar mi ngi nii tëdd kaay sang ko kaay sa jëkkër mi ngi ni tëdd kaay sang ko lii kenn ñaanu ko yàlla falaa bu dalay nekk rek yonent yàlla Muhammad moo sang Xadijatu waaw waaw musuñoo xuloo musuñoo ŋaayoo musuñoo dogoo musuñoo bañante musu koo ŋóobi musu koo kurcitiku waaw musu koo sereetu hmm? xam ngeen sereetu ah mooy nga génne tufli sa diggante ñaari xar-xar ñu bëñ ne ko ah de xorom sax doo ko jënd boo ko waxee góor ak toroxal nga ko ah, waaye xaddi ci lu musu koo def yonante bi benn bés rek la ñu gis yonante bi ah xolam jaxasoo ci xadijatu dafa amoon benn góor booy lawoon woon kër xadijatu ñu ko dee may saratu yéen a ngi fàttaleku ba yonante bi dem commerce ci xaalisu xadijatu kooku la ko Xadijatu boole loon waaye ku jege ñoon Xadijatu la <coughs> saqat yi ci la bokk ngeen xam ne Abdullahi rek la jaamu yàlla kese la waaw bu fekkoon dara du ma dal da ngeen di dem bay yéegal ma ci wilaaya fekk Abdullahi kese la maa ngi toog bugguma saqat waaye maa ngi saqat hmm? ah? walla bu ngeen may gën a saqat <laughs> ma dolli beneen <laughs> macha allah eh, foog may sonn pour ngeen xam ne kii jaamu yàlla kese la moo tax ngeen dégg lu nekk sama gannaaw benn sëriñ mi ngi jóge li ñaan séeréer mu ne dafa dóor benn waaye ci biir ci biir oto bi eh, mën na ko kurpeñu sëriñ day baaxul mu ne dafa am ko ne dëkk bii nit yàlla mu ngi fi seetal sooroy am ko ne kii di soppikati xaalis la mu ne ko tiib kur fa ñu waaj a daanu waaye bu leen xeex mu bu leen nangoo def la bu leen xeex ngir man déedéet dinaa leen nettali dara am na ñuy naan sëriñ bi dafay menacer intérêt ay nit wallahi man duma sonnal doomi adama lii musuma ko nettali dinaa leen ko nettali tey ngeen xam ne luy gaañ doomi adama du bawoo ci man dégg ngeen ngeen am na lu ma tuddoon fii ñëpp coow ne damay yàq seen loolu ñu def ci grand théâtre yàqu ko man lu laalul diina du ma ci wax déedéet ah ba ma nekkee Irak di jàng bàyyi leen seen xel ba ma nekkee Irak nekk ci daara yi benn sëriñ bu mag mi ngi Sénégal ba léegi mi ngi dund dafa bind benn téere mu jox ko benn étudiant sénégalais ne ko garab bi tul la boo ko takkee bu ñu dóoree fetal du tàkk mu ne na ko jox Saddam Hussein dana leen tuur alal gu bëri dootuñ soxlaa ci dara mu ne man la ko jox man na ko déete man koy doom ma ko jox tul bu ñuy yóbbu ci Saddam yàlla tere <laughs> oh, ree ngeen di laa bëggoon ah moom mu ne sëriñ bi gëm naa ko kii baayam naa nga ma ne ko bàyyi dañoo selloon de léegi doom yi sell bëriwul ci ñoom de ma ne ko tul dóor du takk yombul de ah ñu dem mu ne danga may gunge ñu dem jox ko Saddam mu ne ko yàlla seen <laughs> mu dem def dem ba dëkk ñoom Saddam te mooy Tikrit boo jógee Bagdad mooy yoon bi jëm Ninawa mu dem fekk Saddam ba seen kër ci ci feet ba mu ko joxee Saddam Saddam kontaan ne wallaay Sénégal ay góor yàlla ñoo fa nekk moom lii xamoon na ne dina am lu mel nii aywa mu ne daf koy takk essayé ko <laughs> doomam te mooy giddey mu ne ko bàyyi doo ko takk ma ki ko doon ñamal balaa sa damm di lekk dafa am kuy njëkk a ñam boo deeyee mu bàyyi boo deewul mu sogalee guur bi métti woon na waaye ñu daf koy takk ñu ne ko déedéet ñu ànd benn jur takk ko Saddam génne lawar bi daal ko windeel ba mu ne tay dee fekk ko fa dafa deeteet <laughs> dee ak dee teet du benn dee mooy nga weq tuuti dee dee dee teet nag moo doo yëngu sax Saddam ne acca nañ ko solal mbubb mu xonq te foofu mbubb mu xonq mooy dee man dew moon maa ngi Bagdad maa ngi jóge ci université bi ñëw toog ci benn cafetière mooy Shahal Bandar ñoo ne ma bëgg yaa ngi toog de am na lu xew de am na sénégalais bu ñu jàpp mënuma ko tudd waaye doomi Casamance la pëlu Casamance la bu ma paree da ngeen xam kan la pëli Casamance la waaw ñu ne jàpp nañ ko de man xanaa téere ba la ñu ne ahankay ci saa si ma dem ci zaawiya bu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani allahu akbar ma ubbi dugg bi ci biir daal di foon xabru bi ne ko Cheikh da nangu doomu Sénégal ñu tuur deretam fii yow Sénégal yëpp gënul mel ni dama dégg mu ne xaasha jomm naa loolu wallahi wallahi cheikh def na lu maanallah ne wallahi du ma def loolu sama nopp moo ko dégg ma génn sama bët mu ngi bas rongoñ ma dajal benn kilifa def ma doon naan xasiit sëtam bi ndax mooy sama ñaar mooy sama fukki li moom ak ñaar maa ngi jéggalu ci wax bi fukki nit ak ñaar bi moo dox sama diggante Cheikh Abdou Khadir la maa ngi jooy kooku ne ma sët bi lan la ma na ko dañoo jàpp benn Sénégal ni dañ koy rey mu ne lu mu def ma wax ko mu toog ci suuf ne kaso bi nangam lañ koy yóbbu mun naa fexe ba nga dugg ñu seet ni nga koy génne waaye bu rëccee man nu may mel ma ne ko dinaa fexe nooy rëccee boo rëccaloo ko dinaa la rëccaloo yow ñu yóbbu ma ci si ci service de renseignement yi mooy alkaati yi dul sol mbubb ci si ñu defal ma moustache defal ma sikkim daal di ma maquillé ma xonq coy eh, dangereux na ñu de ci saasi ñu ma ma xonq coy ñu defal ma sikkim defal ma moustache defal ma kawaru naar ma sol tenue militaire bi ah boo gisee sama bos moo gën a rafet bu kii <laughs> dañ lay jox nag ay kot dañ lay jox ñaar yu niroo boo ko waxee bunt bu ubbeeku waaw ba ñëwee ma wax code boobu ñu dugg ci camp bi ma yegg ba foofu ma gis ko ma ne ko la dugal ci li waxoon naa la ko mu ne ko waxoon nga ko de mu ne waaye dama bugg bu ma dee bañ jébbal ma la am naa benn suuf bu ma yore suuf bi sama bàmmeel papa la ak sama wayjur ak suufi senegal na ko sotti sama kaw dana ma wéttali ci biir bàmmeel man ndax xam naa duma rëcc mu ne ko wallaahi tey dinaa jaay sama bakkan ngir doomu senegal mucc ma wallaahi moo tax ma koy nettali xam ne man du ma gaañ ñu dem ubbi ko ba mu waxee loolu chef bi nañu kon ci rigole bi ngeen di jaar ci biir rigole lañu jaar ba dij la nga dugg ci rigole dem génne ji ci basoo ñu ngi raam ci biir salte bi maag moom génne ji gannaaw kër Cheikh Abdou Qadir Jilani ci wete Amara benn taalibe bàyyi mi ngi fa woon bàyyi amul morom bàyyi mi ngi fii kaw la di sowee ay nit bitim réew bàyyi ku koy yab da ko xam kooku doomu Nigéria la waaye dafa doon liggéeyal Israël maa ngi jéggal ci wax bi ma dem na ko ne bàyyi li mu lebal Nigéria laa bëgg tey nga fay ko mu ne lan la ma ne ko sénégalais bi ñu bëggoon rey génnee naa ko mu ne man it dinaa ko génnee dëkk bi ci la ñu jëlee mu dugal ñu ci oto frigo mooy oto yi yóbbu ndawal ñu sotti ndawal suñu kaw daldi di ko taal ñu bëgg a dee ci liw mu génn ñu ba ci àll bi ñu yéeg ci kaw garabu tàndorma falaa jullee tàkkusaan falaa jullee timis ci kaw garabu tàndorma bi mu lijjanti oto goo xam ne dafa doon yóbbu ay bomb yooyu ci lañ dugg balaa njël kii génne naa ko biir Irak wallahi balaa njël ma génne kii Irak ba mu dem benn réewu arab Libye la def mu nekk meeru dëkk bi sénégalais nekk meeru réewu arab bu ngeen demee na ngeen ko gëstu da ngeen xam la du ma ko dudd doomam bu jigéen mu ngi sëyal benn doomu Sibassor lii man jaay naa sama bakkan ngir musal doomu Sénégal waaw kon man duma gaañ kenn déedéet lewet bu ëpp yi lu ma tegu moo ma teg waaye jéggal naa ñépp topp ma kenn dara day soppi xaalis day jaay dorog terroriste la arab yee koy jox dafay def nangam defuma dara déedéet li ma sama bàyyi bàyyoon na ci laa nekk kuntu ma ziltu wasa azil jundiyan waaw jundan askariyan wafiyan li seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam damay doon combattant bu seydina muhammad bi àddina jeexee fal yaqbalu lazina yaqbaluun wal yaqfudu lazina yaqfuduun ñi bëgg nañu bëgg ñi bañ nañu bañ waaye du ma mës a wàcc yoonu Seydina Muhammad lu nekk dégg naa ko waaye jéggal naa seen borom ngawti ngawti guddeeg bëccëg doomam bi sëtam bi jabaram bi li ngeen di wax ci man téeméeram mi ngi ci yéen baal naa leen aq yon na yàlla jéggal leen bi rahmat Seydina Muhammad waaw moom ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo sang xadijatu booba jullee néew amul mi ngi ko suuli fu ñu dee xajuun daf koo suul daal di foon ndey jooram foon càmmoñam moo tax mun ngaa foon néew dara nekku ci sa papa dee mun ngaa foon leku ndey jooram foon càmmoñam waaw waaw yonent yàlla Muhammad foon na xadijatu daal ko wàccee tëral ko sallallahu alayhi waaw waaw daal tëdd ci wetam ci biir bàmmeel bi ni eey xadijatu eey xadijatu bul loon bu ma fi tëddee ñu suulaale ma dama xaru ah waaw kon de fii laa doon tëdd ñu suul ma xadijatu ba ma ñëpp weddee yaa ma gëmoon ba ma ñëpp bañee yaa ma bëggoon ba ma ñëpp xañee yaa ma mayoon eey yow xadijatu wéetal nga ma lii de yërëm lu na ci lañ suulee xadijatu yonte yàlla mu Muhammad dellu ci kër ga fekk fase nañu doomam yëpp booba yaay Faatimatu amagul borom kër fase nañu Ruqiyatu fas ya ummu kalsuum waaw ngir bañ sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yonte yàlla muhammad dugg ci waañ bi toogu ci yàlla yonte yàlla muhammad jël na cinwaar bi dugg ci waañ bi di dimbale ay doomam ndeysaan xale yi daawuñu daawuñu ruuxu xadijatu moo leen doon defal ruuxu waaye sayyidina muhammad moo mujj di ruux waaw seen maafeka sallallahu alayhi wasallam yontaa mu toggal leen ceeb yéen tam mu toggal leen sereng ah waaw waaw lii lay dal na Seydina Muhammad bu geesoo yem ci Ummu Kalsum mu daal di jooy sallallahu alayhi bu geesoo yem ci Ruqaytu bu geesoo yem ci yaay Faatimata Zahra mu daal di jooy sallallahu alayhi wa sallam bu guddee mu tëdd waaw jaaxaan yaay Faatimata Zahra yéeg ci kawam waaw tëdd ci kaw dënnam Ruqaytu fare ko ndeyjoor Ummu Kalsum fare ko càmmoñ lii lem ngir wet leen seen yaay waaw yàlla day yàgg naa teglu na xadi ay gaayam waaw waaw ay jirim ay baayo lañu waaw waaw xew na waaw noonu yonent yàlla Muhammad sonn Makka mu ne daal ku am néegu ku am ku am geño baay am nga néegu ndey sama baay fi yaayam bawoo waaw waaw damay dem foo ma wuti ndimbal te mooy dëkk bu ñu dee Taayif taayif ci bani saqiif waaw ndeyu baayam fa la fekk baax yoon ci yàlla Muhammad daal di dem foo di ndimbal waaw mu daal di ñëw fekk Mughira kooku ne ko ah Muhammad gañ naa la gis mu ne ko yittey rek mu ne ko wax nga dëgg mbaa yaa ngi góorgóorlu mu ne maa ngi góorgóorlu mu ne ko lu la fi andi <coughs> mu ne ko lu la fi andi yow Muhammad waaw mu ne ko dama yàlla moo ma yónni ma woowaa Makka ñu bañ ma ñëw fii wut ci ndimbal mu ne ko demal yow da ñàkk bopp yàlla bu doon yónni man la yónni man mi nga xam ne dama màgget mbir yi nekkul ci mag de mag ak kilifa du benn ah mag ak kilifa du benn waaw ba kilifa ba mag di judd booba kenn xamul fan la kilifa nekk mu dem ci beneen nijaayam te mooy Abdou yaa lii la kooku ne ko Muhammad looy wut mu ne ko nijaay yàlla moo ma yónni mënu ko ca demal bu fekkee dëgg la ah man yaa ma ëpp lees bu fekkee du dëgg man bëgguma fenkat hmm. <coughs> mu nekk foofu weer waaw waaw waaw mu nekk foofu weer kenn nangul gëm Seydina Muhammad dëkk ba mooy Taayif ah dëkk ba mooy Taayif mu def fa weer kenn gëmul muy ñibbi naan aay Makka sonnal nañ ma ma ñëw fi ngeen gën maa sonnal na ngeen ma suturaal ah waaw bu waa màkk yëgee ne ah waaw kenn gëmul fii sama coono dafay dollee ko waaw waaw waaw ñu ne ko yow génnal rek ba mu génnee ñu boole ko ay xale ñu yël xeer di sànni Seydina Muhammad tànkam yëpp di nàcc deret sallallahu alayhi wa sallam ñu boole ay xaj ñu koy mbow ñu boole ko ay dof waaw ñu koy sallaf suuf sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa xanaa du yonant ah? lu dal nitu yàlla ñu ne xanaa nekkul nitu yàlla nitu yàlla lu mu foog ndax mun na mot Seydina Muhammad déedéet ah am na ñett waliw ñett waliw yàlla mi ngi leen nattoon ay dof mooy ki bind laxdariw Abdurahmaan Axdari ak Abdusalaam al Asmari ca Libi ak Zunnun ca Égypte ñoom fu ñu génn ci mbedd rek dof daal leen talaata dóora dof baaxul hmm? dóor dafay dóore li mu yor yëpp ci kàttan lay dóor ñu daldi ñaan dof boobu dee ah beneen dof daal di feeñaat waaw ñu ñaanaat dof boobu dee moom kenn ki ndeysaan soxnaam bi mu gënoon a bëgg ci dundam yàlla def ko mu dof <laughs> musiba dikk na soxna susu lan la def mu dem ci wana bi daal di toog ci poti sàmb ba pot bi fees tepp ak loolu ngeen xam <laughs> bàyyi jëkkër ji ba nekk ci mbooloo di xutba rek mu daal di ko yoot daal di ko këpp daal di ko këpp poti sàmbur ba poti sàmbur li ci nekk xam ngeen ko ko buñ ko këppee ci kaw kaala lu rafet du fa nekk waaye fi mu tiiteeri daal di yëkkati bopp mu gis kaaba gi yàlla def ko muy bu zaman aaxirul karab awalul faraj fi muy méttee fa la jàmm di dikkee góor yàlla yi ñoo gën a sonn dañoo dóor Seydina Muhammad ba tànkam yëpp di nàcc sallallahu alayhi wasallam Cheikh Abdul Qadir Jilani jaar na foofu wallahi dana doon toog weer ay xobi garab lay lekk ci déeg lay naan ah, te moom moo ne képp ku yàlla bind ngay waliw tànkam mi ngi sa kaw ah, anal xasani wal miqda maqami وأقدامي على عنق رجال nee wa aqdaami ala unuqi rijaal waaw waaw moom Cheikh Abdou Khadre Jilani moo waxul benn aqdaami la wax di xiif kooku di xiif di xiif bay lekk ay xobu garab di naan ci déegi xanaa nekkuloon nitu yàlla nitu yàlla la woon Cheikh Ahmad al Sharif al Fatimi Abil Ahmed bun Muhammad bun Mukhtar asaalimi at tijaani yal na yàlla taas ci barkeem dafa doon xiif bay far ay der ci mbalit di ko xooj di ko togg di ko lekkaat te bu te mus na jëri suuf si lépp doon lépp doon or moo tey ñu naan cheikh dafa doon soppi xaalis du dëgg cheikh dafa dafa jóge Mauritanie boobu Mauritanie amul lépp Sahara la muy dem Maroc ñoo bi fu ñu tuddee Saaxil Hamra am benn sëriñ bu romb gëléem ak mbooloo ñëpp topp ko benn taalibeem na ko yow Cheikh ana sa wilaaya gi ñun ñuy xiif bay dee seetal kii li mu am Cheikh tibb ci suuf si daal di ko jëri lépp nekk or àll boobu lañu ñu tuddee waa di zahab ah mooy xuri or ba lii lañu ñu dégg te xamuñu lan la Cheikh waliyu kaamil la Cheikh bu zaman la wallahi ci soli nga lu dëggu hmm? maa ngi jéggalu maa ngi naa ne càmmoñ te lislaam bëggul loolu balaa keneen ni dem di diingat ne li muy tere bi ngi koy def loxo bi dafa téye micro rek wala naa ko def nii kon ok dafa am ñoo xam ne dañuy topp dañu lay topp di la cuqati rek ah doo mën mucc mukk sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi yal yàlla jéggal leen nitu yàlla yépp danañ sonn yonent bi dóor nañ ko ba tànkam ni naaj waaw alxaji malik tolloon na foofale alxaji malik radiyallahu ta'ala waaw jant lolli bi nga xam ne borom deret yépp moom lañu bëgg waaw mi ngi naan moom alxaji malik mu ne fala budda min shakwa ila allahi wa maa liya xayrallaahi jaabiru kasrati falaa budda min shakwa ilallaahi kurbati wa maa liya xayrallaahi jaabiru kasrati rabbi laa ilaaha illaa laa rabbi laa ilaaha illaa laa rabbi laa لا إله إلا فلا بد من شكوى إلى الله كربتي رب لا إله إلا الله وما لي غير الله جابر كسرتي رب لا إله إلا الله فلا بد من شكوى إلى الله كربتي بالله إلا لا وما لي غير الله جابر كثرتي لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله wallaahi yal na yàlla fay ko yaa rabbi kooku mooy Maodo Malick ah buñ ko amuloon dañ koy wuti de nee na fala budda du jaasmuk ah ilallahi fala budda min shakwa fokk danaa danaa tawat ilallahi jëm ci yàlla kurbati njàqare bi ma nekkee man alhaji Malick njàqare bi ma nekkee aw ma fu ma koy tawat bu dul ci yàlla wa maliya aw ma keneen xayrullahi ku dul yàlla ah jaabiruka sama damm damm bi kenn mënu ko jàngutul yàlla yal na ko yàlla fay yaa bi ah, mooy wayjuri ku baax ki sëñ Ahmed si mooy wayjur ku baax ki xalifa Ababakar si yal na yàlla taas ci barkeem mooy wayjur ku baax ki ah waaw alhaji Abdul Aziz si ah waaw waaw bañ ko ñàkk ba léegi ñu ngi koy jooy mooy wayjur sëñ Habib wallahi mooy wayjur xalifa bu baax bi Mouhamed Mansour mooy wayjur ku baax ki Cheikh Ahmed Tidiane si moom mu woy baayam abuna hmm? abu bakrin wa in kaana fil qabri radina bihi shaykhan ila akhir dahri abuna abu bakrin wa in kaana fil qabri radina bihi shaykhan ila akhir dahri yal na yàlla fay cheikh ya rabbi cheikh ku baax la waaw waaw sëñ Bamba tawatoon na moom tamit de waaw ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana stajib lana waaw yaa rabbana ilayka asku ah ah yaa rabbana ilayka asku haali bil mustafa bil mustafa wa xamsati rijaali الشيخ غوث القادر الجيلاني الهادي بالعلوم والإخوان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا إليك أشكو هالي بالمصطفى وخمسة رجالي الشيخ غوث القادر الجيلاني الهائز العلوم والإغفاني ثم أبي يزيد البستامي الآغف المبجل الحمامي الله أكبر ثم تيفور بن عيسى العالي ثم أبي حامد الغزالي خامسهم معروف الكرهي الجفز كالمقدم الولي يا ربنا إليك أشكو حالي بالمصطفى وخمسة رجالي الشيخ غوث القادر الجيلاني الهائد العلوم الإرفاني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استر لنا Sëñ Tuubaa bam ca tollee tawat na de wallahi àll boobu Seydina Muhammad mi ngi naan waaw Seydina Muhammad mi ngi taxaw allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nasi ñaan ba jeex ñaan boobu boo amee njàqare foo ko ñaan yàlla dindi njàqare bi ndeysaan mu ngi ci téere bu ñu tuddee al anwar al muhammadiya ah waaw moom yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tànkam yaa ngi nàcc mi ngi naan booyam bi mu àndaloon te benn jaam la woon dañ ko sàcc dem jaay ko ci marché Xadijatu jënd ko daal di ko may Seydina Muhammad mu goreel ko Seydina Muhammad man dama dikk nguur goreel waaye dikkuma ngir jëriñoo leen mu ko te Seyd bun Harisata mu ne ko maral deret bi deret bi bu laalee fii àddina day tukki fii dootul amati nit ndeysaan kooku di fomp deret bi am na ñu nekkoon seen tool te mooy saybatu bon rabia ak uqbatu bon rabia ñu ne kële day dofi màkka bi la seetal dof lañ ko doon wax dofi màkka baa ngi ne la waaw xaw ma fan la demoon mi ngi nii di daanu ko dem xiif moo ko sonnal ñu jël ay tëgg ay tëgg ay tëgg tàndorma jox ko seen benn jaam mi ngi tudd addaas addaas ne ko demoon nga jox ko dofi màkka bi <coughs> addaas ba mu ñëwee daal di jël tàndarma yooyu am nañu ne raisin daal ko jox Seydina Muhammad Seydina Muhammad dagg benn doom daal na bismillah rahmaan rahim tàmbali koo yëy kooku ne ko haa ma haazal kalaam bi kalaam ahli haazal ard wax ji nga wax du waxu waa bii suuf yonte yàlla Muhammad ne ko ah, yow waa fan nga mu ne man maa ngi dogge dëkk bu ñu tee na waa ah waaw waaw wallahi maa ngi jëkk dëkk bi nii na waaw <coughs> mbokk yi bu ma sojul yéenay soj bu ma sonnul yéenay sonn yont yàlla Muhammad def saa su jullee dafay jàng yaasin ba fa arzanam fam laaf sirun daf koy jàng juróom ñaar fukki yoon mooy li mu kun secrétaire bii doon bindal Seydina Muhammad mooy Huzayfa al-Yamani mu ne yonte bi lu tax ngay jàng yaasin saa soo jullee mu ne damaa bëgg a yenu coonoy jaam yépp même dee di sukuraat boo ko xaajee téeméer yonte yi dafa jël quatre vingt dix yi bàyyee ñu benn yàlla na yàlla fay Seydina Muhammad bu dee doonee téeméer benn moo fi des juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent Seydina Muhammad jël na ko te yaasin boobu man maa ngi koy def bés bu nekk juróomi junni juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom képp kuy sama xarit di sama soppe di sama am di jàmm lu la nar yàlla teg yàlla mu teg ma moo tax mënu maa wér mënu ma noppalu bu ma amul gàcce yéen ay am gàcce bu ma yàqulewul yéen ay yàqule bu ma feebarul yéen feebar bu ma talee du ngeen tal bu ma amee alal yéen du ngeen am alal bu ma guddee fan du ngeen gudd fan ñu bokk ko ñu bokk ko te loolu mooy limu mooy adadul mooy adadul xalaay ku koy def ci njëlbeenu yaasin moo tax coow topp ma sëriñ bi sëriñ bi samay doom gis leen ki siman daanu ci kaw mu faatu ba léegi jooy bi dañu sama xol ci ngir nit rek laa doon dimbal lii rek lii rek lii rek kon li ngeen di yaakaar maa ngi ñaan yàlla yàlla bu mu ko tas sama coono gi yéen la de kon wàññi leen li ngeen di wax téye leen làmmiñ ji téye leen làmmiñ jëmm ji wallaay sonn na ngir yéen jëmm ji bëgg na leen lillaahi wala rasuli te balaa ngeen koy xam bés bu ngeen sàmmee sàngee jëmm ji ba tiim ko ci buntu jàkkaram ji di ko yóbbu ci dëkkam ba wallahi da ngeen xam ne kii bëggoon na leen laajuma kenn matt matt moo gën tuuti laajuma ko ni Hmm? fan yi am na ku ma yàqal ay million te ci gàmmu laa ko na rënd borom daal di ko teraay ri yóbbu ko dama dama tëdd bi xaaju guddi barkaat yi démb deux heures quarante minutes yonte yàlla Muhammad yoon ne baalal doomi adama ci laa génn fekk ñu ngi génn ñu ngi nelu taalibi ma yee leen ne yonante bi jaar na fii léegi nee naa baal doomi adama nii laa ko baalee million yooyu seetu ma ne denc na ko seetu ma ne denc ko xanaa yéen ngeen seet lu ngeen di def ngir keneen bañ koo def waaw corriger dafay jëriñ waaye yegguma fi ku ñàkk loo xam ne du benn million du ñaari million du ñetti million du ñeenti million nga ne jéggale naa loolu kooku kan lay lorati gàmm gi kan laa ci sax na am ko yëkkati loxo kan laa ci sax ku ci def sa plaisir yi bopp la bu kenn indiwul xob yi dinañ soppeeku ay nag daal sëñ Tuubaa moo wax loolu wallahu yansurni wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri zan bi bila dara nee na na nit ñëpp bàyyi Tuubaa yàlla dina andi yeneen mbindeef bu dul yéen ci géej gi ci jéeri ci kooku rek laa gëm kon waaw solo saa ngi noonu rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw mu ne ko foo jóge mu ne ko nii na waa yonent bi jooy waaw kilifa yëpp dañoo gaaw a jooy waaw seen dëgër moo leen di jooyloo ndax dañuy xam lu bari dañuy yëg lu bari mu ne ko ah kooku de sama dëkk mbokk la ah mu ne yow ngay arab te foofu ay tubaab ñoo fa nekk mooy sa mbokk mu ne ko Yuunus sa mooy sama mbokk moo fa nekk mu ne ko lu ngeen bokkee mu ne yonant la may yonant mu daay daanu ci tànkam am na ñuy jàng ne niinwaa ne niinawaa du niinawaa de niinwaa la boo jógee Bagdad mooy yoon bi jaar Tikrit ak Karkour nga jóge foofu nga ñëw Muusil ah fala bàmmeelu Siisa nekk caatu yonte yàlla aadama fala bàmmeelu Hisqil nekk fala bàmmeelu Safwan nekk boo delloo ginnaaw soixante kilomètres am na dëkk bu ñu tuddee ah Tal Afar fala gaalu yonte yàlla nu mu gaare waaye léegi dafa wow mel ni doj hmm? dëkk yëpp dama ko dox dëkk par dëkk moo tax ba ma waxee ne tabala amul ci yooni xaadir ñu daal di ma ŋàññi ne tabala am na te mun naa lim léegi téeméeri dëkk ci Irak am na ndënd waaye doo gis mu ñu dajaloo ne waa kër Cheikh Abdou Khadir Jeylaan lañu ndënd nag am na fa ñu Dakar am na ndënd Kaolack am ndënd waaye day du njabootam de <coughs> ndënd bokkul ci diina ndënd bu ci bokkoon kenn du ko ëppale Xaadimu Rasuul ndënd bu ci bokkoon kenn du ko ëppale alaaji Malick si ndënd bu ci bokkoon kenn du ko ëppale Thierno Mohamed Saïd Sirajuddin ca Medina Gunaas ndënd bu ci bokkoon kenn ko ëppale Maulana Cheikh al ndënd bu ci bokkoon kenn du ko ëppale njaboot Cheikh Omar Fouti waaye ndënd du diina de waaw waaw ndënd de du diina de mbokk yi waaw waaw dëkk boobu la ah ñële naan ah Muhammad yàq na suñu jaam seetal ni muy maree tànkam ndeysaan ci saa si jibril daal di teer jibril moo bëgg Seydina Muhammad mu ne ko jibril sa bi foog na tey mu ne ko waaw malaka bi yore mboole montagne u àddina moom laa àndal yàlla nee na nanga ko jox ndigal dëkk bii la tooxal ni dëkk bii la gàcceel ni ñaari doj ko seq mu dóor ko ñoom ñu mu dee yonte yàlla Muhammad jooy ne allahumma ighfir li qawmihi waaw allahumma ighfir li qawmihi fa innahum laa ya'lamuun yàlla jéggalal samay mbokk dañoo xamul hey bu doon tey la nga ne ñoom ñëpp nañu dee hmm? ñoo ñëpp nañu dee waaw tey nit ñi alal dong la ñu gëm seetu nuñ koy amee nuñ koy lekkee rek am na ñuy wax loolu alal kay am na wutiin kon sëriñ si campagne baa ngi ñëw na ngeen moytu dërëm yi ah sëriñ si campagne baa ngi ñëw na ngeen moytu dërëm yi mënu ma waxe réew mi ah ñu ngi ci biir mbooloo mi fii samay goro lañ mënu ma leen tudd ah dama bañ soxna si mer <laughs> benn waaye la dafa amoon mbaam xam ngeen mbaam donki ah waaw fali dafa dafa am benn mbaam mbaam bu baax ci moom lu mu soxla mbaam bi def ko mbaam bi dee nag mu ne du ko sànni bukki lekk ko wala xaji mu sang ko comme ni ñuy sangee néew jël ay witteen mbaam ak bakkanam boo yaatu mu dugal ci witteen ba mu fees nopp yi mu dugal ci witteen gémmiñ bi daal di ko defal càngaay comme nit daal di ko jullee suul ko wax bàmmeel bi buuri dëkk bi dégg ko daal di yebal commandant brigade am na si ah déedéet waaw ah, mu yebal commandant brigade bi <laughs> damay ragal ñu créer ma mu yebal commandant brigade bi ne acel demal jàpp waa ji nga ñëw ñu tëj ko léegi kan moo mos a gis li sang mbaam defal ko witteen defal ko càngaay jullee ko tabax bàmmee la nañ ko àndi léegi commandant bi ànd ak sama gaay comme ñoom ñu ngi mu bañu tudd gaay mu ñëw brigade bi daal di wàcce ci bunt bi moom laay dugg na ana diw mu ne ko maa ngi ne mu ne acca kaay mu ne ko fu ma jëm mu ne ko yaa def nangam mbaam bi yaa def nangam mbaam bi ah, mu ne ko an euh, kaay gum mu ne ko fu ma jëm ah mu ne ko mbaam bi am lu ma dénkaane ne ko mbaam fu muy dénke mu mbaam bi li mu doon liggéey yëpp mosu koo yàq dafa doon denc xaalis bi mu ne naa ko xaaj ci digg bi ma jox la xaaj bi ma jël xaaj bi mu ne yàlla nañu yàlla yërëm te yërëm aji dem bi aji dem bi mooy mbaam bi <laughs> mbokk yi aji dem bi mooy mbaam bi ah, ma xaalis moo tax mu ñaanal mbaam bi waaw waaw yéen ñëpp kontaan ngeen lii laa bëgg ngeen dégagé wu tuuti ngeen mun a récupérer ma wax ak yéen du léeb de dëgg la du léeb de yàlla na yàlla fay leen kontaan ngeen dama bëgg bés boo ngeen déggee sama tàggee bu leen jooy keroog walla bu leen jooy keroog na ngeen ko bés yi moo ñu doon regloo ci ron tànt Seydina Muhammad moo ñu doon waxal yàlla du duna sama bàyyi neen du sama maam nee yàlla yonante ba bët set ngeen ñaanal ma njéggal bu leen ne mukk mot euh, ku mot la duñ ko ñaanal loolu cat la ci neew na ngeen ma ñaanal yàlla gunge ma bu ma kenn patam patam na ngeen bàyyi ba sama xarit yëpp teew bu ma kenn patam patam déedéet bàyyi leen sama xarit yi ñëw sama soppee yi ñëw waaw yéen ñëpp ngeen teew ngeen gunge ma si karal ma ba mu neex ngeen bàyyi ma sama borom bu kerogee bu leen jooy na ngeen xam ne jaamu yàlla la bu ñëwoon àddina nganam jeex na dellu na waaye na ngeen xam keroog wallaay ku leen bëgg mi ngi nii di dem mi ngi nii di dem coono gi may daj yëpp yéen a tax yu rafet yi ma sol du bëgg àddina de yéen a xool yéen a ma xottil ay malaan cheikh kan moom ma ko jox at bu nekk moom mooy xottil mbubu gàmm yal na yàlla faj ko yii Dakar maa ngi summi di sol rek du bëgg àddina ma lu ngeen gis sama kër gi yëpp déedéet ay nit a ko def andil ma oto yi jënd ma ko dañ ma koo may kër yi tabaxuñ ma ko dañ ma ko tabaxal kuntu ma ziltu wa sa zal hmm. nekkoon na dañu ma te dama fas yéene nekk rek di soldaar Seydina Muhammad yal waaw ba lii xewee ah ci xaaju guddi Seydina Muhammad jóg di naafila alquran la doon naafila fekk am na ay jinne ay jinne yoo xam ne ñu ngi jóge Shaam waaw waaw ay jinne yu jóge Shaam ñu nga jëm Yaman waaw ah, jinne dañuy naaw am na jinne yoo xam ne ñoom dañuy feey waaw am na jinne yoo xam ne dañuy dargu jinne dañoo bari xeet am na jinne yu am béjjën am na jinne yoo xam ne benn bët la am ci seen jë am na jinne yoo xam ne seen bët xarul ndeyjoor ak càmmoñ waaye dafa xar ci kaw ak suuf am na jinne yoo ne bu ñu yuuxoo safara dafay génn ñu am geen yu gudd comme fas moo tax jinne bu gisee ni dafay reebe daana ci suuf ne seetal moom amul génn geen day rafetul <laughs> waaw waaye li nga yore foog nga moo gën a baax waaw waaw jinne yi ba ñu déggee alquran di dem waaw waaw waaw ci la ñu delloo ne ñun daal suñu tukki bàyyi nañ ko dañuy dellu suñu réew wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmil mundirin qaalu yaa qawmana inna sami'na kitaaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi وإلى طريق مستقيم يا قومنا يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله jinne yi ñoo wax loolu ah ñu ne yow yàlla day ba Muusaa demee ba léegi ñun déggatuñu ak benn téere ndeke alxuraan wàcc na eh, suñu mbokk yi ndeke Muhammad bi ñu doon xaar ñëw na moom la yàlla yoon ci nit ñi yónni leen ci jinne yi yaa qawmana yaa qawmana yaa qawmana yaa qawmana ajibu daa'i allah moom la lii maamu laay woote woon yàlla nañ ko yàlla fayal ca yoof ah, ajibu daa'i allah limaamu laay ku ne du mahdi da nga koo añaane rek limaamu laay mahdi la waa lu mel ni Dakar ni mu rëbe nga am fa yoof am fa ngor am fa malika am fa cambre kenn du tàcc kenn du fecc kenn du fa tux buñ ne doo buñ ne doo mahdi waxuñu dëgg mahdi la waaw limam waaw ak doomam na Isa waaw waaw man de nangul naa leen waaw waaw waaw waaw Seydina limam ku baax la boo fa dikkee amatoo sant laay ngay sant laay Muhammadu laay laay Muxtaar laay mooy laa ilaha illallah mooy ahlu laayeen waaw waaw yal yàlla fay leen yaa rabbi waaw waaw doomi kum soxna kumba ku baax la moom mooy boroom ajibu daa yàlla waaw waaw yaa qawmana yaa qawmana yaa qawmana ajibu daa yàlla waaw boo ko bindee téeméer la ak juróom-ñaar fukk ak ñeent mooy toll xayul xayum xayul xayum turi yàlla la waaye bu leen ci gaañe déedéet ñaan leen ci yàlla rek ñi lay tooñe boo ne leen di duma Ah, doo am xarit waaw waaw matt bu saxat nga dindi ko sa togg du ñor matt yëpp dañuy saxat xanaa dañoo ëppalante saxat nit yàlla yi dañ doon fekk ko bon ñu fóot ko ba mu baax ah ngeen déglu benn baati wolof tefes moo jig gaal waaye tefes ñu bind gaal dégg ngeen wolof boobu tefes moo jig gaal waaye tefes taxul ñu bind gaal gaal bu nekkee ci tefes du suux du toj waaye nag li tax ñu bind ko muy mu dem géej napp jën andi ñu lekk kon nitu yàlla yi ñu noppi seen jàmm ci la nekk waaye noppi taxul yàlla may leen xam-xam ñu dem ci ñu bon yi defar leen boroom xam xam-xam na fekk xalu safara mu génne ci galaas boroom xam-xam na fekk ndoxi xay niwaakinin mu génne ci lem boroom xam-xam waaw waaw na fekk xetax mu génnee ci dax na fekk ku dee mu génne ci moom kuy dund na fekk kuy njaalo mu def ko muy waliyu kaamil waaye ku bon ñu sànni ko ñun ñëpp am nañu mbon mbon bukki nee na léebu wolof la wolof lu mu léeb dëkk la bukki nee na bu ñu bàyyoon ba xaaju guddi ñu def ko tisbaaru bëccëg mu ne dinañ xam ne moom dong du saay saay ah noonu la kay bu ñu bàyyi yoon ba minuit ci guddi ñu def ko muy tisbaar ci bëccëg danga gis leneen ci kaw lal bu dul nit kon nañu suturalante u ñëwante sutura baaxul li nga xam ci waa ji di ko wax am na ku xam ci yow dara te waxu ko dellu leen ci yàlla ngawti ngawti ngeen bàyyi ko ngeen jéggalante ngeen balante ñi merewante nañu tuddante ñi bañante nañu bëggante ñi xañante nañu joxante loxo lii mooy lislaam innama bu istuliu tammima makarimul axlaaq waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu bëggee dugg Makka ñu ne du dugg ba dafa am ku ko garanti mooy Mutaim bun Adi kii moo ko garanti mu soog a dugg Makka kii dee sonn na ngay dugg sa dëkk ñu garanti la nga soog a dugg lii day neexul yàlla teguñu lii ba mu duggee Makka nag ndeysaan sallallahu alayhi wasallam mu dem fekk ay doomam ñoom ñoom ñu ngi furaase seen yari seen yére yëpp mi ngi kotoŋ waaw waaw waaw waaw ah ci la yàlla yónnee Jibril ne ko demal wax Muhammad bu ko waa suuf bañee waa asamaan bëgg nañ ko danaa koy danaa ko invité <coughs> danaa ko invité mu dem mu dem foo xam ne kaw gënu koo kawe foo xam ne yëkkatiku gën koo yëkkatiku lii moo àndi rañaanu Seydina Muhammad am na luñ ci waa guddi gi attanu ko ngeen mooy mooma taxañ rek ci la Jibril andee alburaaq waaw waaw mooy fas boobu nga xam ne waaw waaw fu mu teg bëtam tànkam yegg fa melokaanu jur yëpp mi ngi ci am na melokaanu géléem melokaanu fas melokaanu mbaam melokaanu bergees ba lii amee waaw waaw waaw ci yonent yàlla Muhammad fekk mi ngi kër Ummu Haani jigéenam la seen ñaari baay ñoo bokk ndeeg baay ci la demee ci Kaaba ga waawaaw ci la waree ci alburaaq Jibril fare ko ndeyjoor waaw waaw waaw Mikaayil fare ko càmmooñ Jibril waaw xaritu Seydina Muhammad ñu ngi ñu ngi naaw eh, Jibril moo bëgg Muhammad moo tax Mawlana Cheikh al Islam waaw tagg na jibril de tagg na yonante bi nee na man baay nan laay taggee koo jibril mooy mbinaan mi koy balal këram liman xadimu saraw jabaril amin tuural layaali kayfa mati kayfa mati kayfa mati kayfa mati liman xadimu saraw jabaril amin tuural layaali kayfa mati kayfa mati kayfa mali liman xadimu zaraahu jabarayil amin tuulal layaali yal yàlla fay baay waaw ci la nekk ci alburaq ñu dem ba ci kanam waaw jibril na ko tàndarma yu njool yële waaw foofu mooy yasrib da nga gàddaay jóge màkk fa nga jëm mu ne ko gàddaay mu ne ko waaw waaw lu baax li nga yore kenn du ko ànd ci ay mbokkam bu dul ñu dog ko aka metti say mbokk ñoo la war a suturaal ñooy xawi sa tutura say mbokk ñoo la war a dimbali ñoo lay bañ say mbokk ñoo la war a xettali ñoo lay xeex waaw waaw xamoon naa ko waxoon naa ko gisoon naa ko dégg naa ko waaw sa mbokk nag boo ko dimbalewul kan ngay dimbale ah, metti na lool xeex yépp xeexu mbokk moo ci gën a metti ba ñu defaree sémmiñ garab def koo gis ne lii lan la ñu ne lii lañ lay goree defaree ne weñ kese ak loxo kese mënul ci mën dara waaye bañ defaree njur garab def koo gis jooy dañoo jaar ci mbokk mun koo gaañ bu njur amuloon sémmiñ mun ta dagg garab kon ñu bëri yàqule nañu seen mbokk yi ñoo leen di yàq hmm? mbokk bu bon yal nañ ci yàlla musal doom bu bon yal nañ ci yàlla musal jabar bu bon yal nañ ci yàlla musal taalibi bon dal nañ ci yàlla musal taalibi bon nag bëri na tey de waaw waaw boo jege ñee sëriñ bi mi ngi yàq xelam mi ngi koy fenqale mi ngi naafeq mi ngi ràmbaaj mi ngi war mi ngi wuruj mi ngi tas këru jàmbur yi yal nañ yàlla musal ci ñooñu kër gu nekk tey def koo am waaw bu borom ne yàgg sëggal boppam mu ngi tudd lu bon rek yal nañ yàlla musal ci xeetu taalibe yooyu yaa rabbi yooyu yàlla yow yàlla yaa man laa tan foog taati wala taduka ma asari taqabbal minni ma lan foog wax fil ma la yaduruka yaa man iza wa'ada wafa wa iza tawa'ada tajawaza wafa ighfir li abdin zalama nafsahu a'udhu bika allahumma a'udhu bika min sharri ma wajhaka ilahi khalaqtani wa lam akun shay'an wa razaqtani wa lam akun shay'an wa taktum ma asya fa inni muqrin laka bi subhanallah yàlla sa jaam bi kese ngi ni munul yorul xamul yow yàlla na nga ko yërëm te yërëm ay moromu jaamam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, alburaax di dem ba ñu gis dëkk bu rafet bu ay tàndarmam daal di ah, sàmbaaw ah, waaw Jibril daal wàcc ne ko fii nag ma bële ah, fii mooy baytul laxm fa la yonent yàlla Isaa ganee àddina moom la ñu tuddee mooy baytul baytul laxm mu ziyaare foofu daal di naawaat mu ne ko taax yàlla ngay séen foofu mooy baytul maqdis foofu mooy masjidul aqsa boobu mooy ah Jérusalem ci la Muhammad wàccee bàmmeel yonent yi fa nekkoon yëpp yàlla daal leen yee ñu sàppa ci ginnaaw Seydina Muhammad waaw sallallahu alayhi waaw dëkk boobu nag tey Israël bàmmeelu saxaaba yi mi ngi tabax ay baar ci kawam sëriñ siy jël alalu Israël bu tabaski dikkee xar yi Israël di joxe bépp jullit bu ko lekk doo jéggi siraat Israël dem na bi bàmmeelu saxaaba dafa tabax ay baar seen kaw def ko ay feccuwaay julli lu mu jëlee alal boobu mbokk yi nañ dellu ci yàlla alalu àddina gi bu mu ñu jaral suñu diina ah waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la isra jeexee subhaanallazi asra bi abdi laylan ila masjid min masjid haram ila masjid aqsa allazi barakna hawlahu yonent yi dem bi asamaan bu njëkk jibril daal jibril ne ko ne yow muhammad waaw may ma ma jël sama teni combat waaw ba ma dellu ci li ma nekkoon du ñu mën a yéeg de ci la jibril fuddoo ndek benn laafu jibril dafay fàtt penkook sow kii moo ngand ah ci la fëggee asamaan ñu ne ko kan la mu ne man la jibril koo àndal seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ah abu isa yàlla yónni waaw waaw ñu ubbi mu fekk fa seydina adama ah, allahu akbar Seydina Adama daal di ko teeru bàkk ko daal di ko jiin waaw asamaan ñaareel waaw mu fekk wa Yahya ak Isa foofu rek moo am ñaareel yonent ndax Isa dafay wàcc mu jug jamono mu dem asamaanu ñetteel fekk fa yonent yàlla Yuusuf waaw waaw képp ku yàlla bind Yuusuf moo la dàq waaw waaw waaw Yuusuf li muy rafet yëpp boñu ndox yi boñu Seydina Muhammad ci lañu suub ah ci lañ suub Seydina Yuusuf góor gi doo toog tuuti taxaw bi metti na de hmm, toogal tuuti jéggal naa la yéen a may sàmm lool waaye yàlla sàmm na wallaahi yaasuma ko nen si maa ngi jéggalu gendarme yaa ngi taxaw sonn nañu pompiers yi sapeurs pompiers yi douaniers yi eh, croix rouge ah renseignements généraux yi ñëpp ñu ngi taxaw ngir benn jëmm ji yàlla yàlla fay leen yaa rabbi yàlla allah yaa rabbi afwan anta ahlun li afi anni wa ngi jéggal maa yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu dem asmaanu ñeenteel fekk fa Idrisa mu dem asmaanu juróomeel fekk fa Haaruna dem ci juróom benneel mu fekk fa yonent yàlla Muusa dem ci asmaanu juróom ñaareel mu fekk fa yonent yàlla Ibrahim mi ngi wéeru ci kaaba gi nekk ci kaw te mooy Baytul Ma'mur mi ngi wéeru ndek xale yi dee yëpp fekk ay xale lañu waaw muskalafuñ ñoom ñëpp yàlla mi ngi dajale foofu seen bakkan di leen jàngal alquran moo tax boo amee doom mu deete ma joragul ah neexul de waaye santal yàlla ah santal yàlla bu yomal xiyaamatee ñu seen ñëpp sonn ñaq dañu ne yàlla yaa ma xañoon sama baay xañ ma sama yaay léegi dañuy bokk ak ñoom sama aljana gi wala ma bokk ñoom seen coono gële yàlla ne wa ma rabbuka bi zallamin lil abid jël sa baay ak sa ndey ah, nga dugal leen ci kerus aras Muhammad kenn du ko njëkk a dugg waaw bu Muhammad ña ngeen ànd aljana hmm? neexul ci àddina gi de waaye ngeenal la yowmal qiyaamati waaw waaw waaw ah, ngi si yoon yàlla Ibrahima mi ngi bejjaaw te jamonom amuloon bejjaaw waaw waaw moo njëkk a bee jaaw ci àddina gu mujj gi lii ñuy wax ne dañuy foog ne ay juróomi téeméeru at la aadama ay million ngi at la moo tax bu ma gisee gàmmukat yi di gàmmu ñàkk tooy xepp diw moo jur diw ba ci aadama borom déedéet yal na yàlla yërëm leen aadama ay million ngi at la waaw waaw jant bi ay million ngi at la weer bi ay million ngi at la waaw waaw waaw waaw foog nga def xam-xam bu ñu tuddee cosmologie wala cosmographie waaye jàngoo cosmologie jàngoo cosmographie nga ne dangay ngay wax ci solo yi adduna yi ah da ngay juum rek dangay daanu de waaw waaw da daanu de ah cosmologie ak cosmographie du benn déedéet def mel ni histogéo histoire ak géographie du benn de hmm, jàng leen ko yéen ñu nekk ci université bi di taalibe yi baladul amin baladu tayyib sax naa leen de waaw sos naa leen di jàng leen fànn yooyu amul Sénégal déedéet université bi amu ko waaye na ngeen ko feree jàng Afrique kenn la ci am mooy ki nekk Mali Cheikh Modibo Diarra yal na yàlla guddal fanam Sénégal seen mbokk bi rek moo ko fi am yal yàlla may leen barke bi ngeen am ko yéenit yàlla bu yàlla tas seen yaakaar yàlla na ngeen am lu ëpp la mu am yaa bi ba lii amee Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw waaw ba jaw dey barke la waaye du bejaaw yi léegi de bejaaw ba yaa ngi yore cigarette di mooy mooy ah bejaaw xale bu jigéen bu la xool sa kurus rëcc la kii doomi kan la kooku bejaaw boo du bejaaw de déedéet kooku moom na ko ñuulal sax benn yoon hmm, koo kenn ko ko papa paa rek lañ ko paa <laughs> ah, góor moom bu baaxul bul ko papa neel paa rek kon mi maa ngi noonu Seydina Ibrahim moo njëkk a dugg néegu góor xam ngeen néegu góor ngeen jéggal ma dafa am ñu dégg yeneen làkk ñu jóge ay Niger ñu ngi fi jarma la ñuy làkk waa Nigeria ñu ngi fi maa ngi leen di sant ñoom bu ñëwee Medina Baye dañu ne duñu dem bu fekkee gàmmu saañ maa ngi nuyu waa Burkina Faso waaw Mossi Tagwana yi Samoxo yi Turka yi Guinée tusuñe maa ngi nuyu ñëpp mende yi ñu jóge ba Sierra Leone waaw waaw ñëpp maa ngi leen nuyu ani ce ani baraje mba baraka dawe alaka siku ndaja kawe alaka kene ya kawe alaka naw lebu alaka naw lanjuru alaka aw kisi yeko fulama aw tasi amba tasi bulaka tawma aw fo aw fo aw fo mba baraka dalaw bele jele mali seleke be ni xayido katabula ñooro katabula ñono katabula fo kidal gundam tisali katabula fo tomboktu katabula fo gawo katabula labizanga fo katase sigaso fo bamako fo kulikoro fo segu yangaso konobugu ah fo muti fo jafarabe tenenku nampala mba bee fo ma ñana moxo Burkina boo cogala tusiñew gew turkaw lobiw gurmancew ka dam Wagadugu bobo julaso fo fada gurma wuro fo Bamfara mba beefo Côte d'Ivoire boo cogala ka dam ne Fẹrẹkẹsẹdugu ka taa Bouaké ka taa Yamoussoukro ka taa Tomodi ka taa Abidjan fo Grand Bassam fo Sansandara mba beefo Ghana boo cogala ka dam ne fo Accra kaldamina alijo follome niger nigeria bo cogola cadi bo cogola kaldamina jamena kata wadi dum kata baradai kata abesha kata uzu mbabe fo sudan bo cogola kaldamina khartoum fo umu darman fo fashir fo niyala fo katabla juba awa nimbe nga foli boy manyina mo ko siko albaraka albarka aw ñu man alaka aw ñu man segi ala kan nafolo ni hera dawla kan nafolo ni dina ñuma alaka dawla ala re barka barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa ani ce ani ce ani ce nan ce on jaarama yo Allah jurnu balde yo Allah Allah mojjin battande wuro e ladde ani ce ani fofo fofo mi ngi noonale maa ngi nuyu suñu mbokk yi nekk ci Gàmbi ñaan leen yàlla mu sedd ay du yem ci bopp borom de suñu nguur gi ni mu tàmbali di tañax tañaxi man bëgguma loolu de safara kenn du ci sotti essence ndox lañ ciy sotti ñun Afrique ñun ñoo ko def suñu président bu daanu ñu naan ñu koy tëkku dañ koy yóbbu cour pénal international mu ba ah George Bush moo toj Irak Amérique sax moo na ko ba kenn jëlu ko lu tax yóbbuñ George Bush Cour pénale internationale ñu ne dañ fa yóbbu Yaya Jammeh maa bañ duñ fa yóbbu tubaab yi nit ku ñuul lañ fa yóbbu ay Gbagbo ay Charles Taylor bu Libéria ah Yaya Jammeh nar a wàcc ñu ne dañ koy yóbbu ci dañ koy atte ji dañ koy pamti pamti mu toog ne maa bañ waaye buñ ko ormalee bëgg ko ne li nga fi def xeebuñ ko ceeb bi nga fi doon béy ba sëriñ sëriñ baara Mbàkke yal na yàlla taas ci barkeem di yebal muur di ñu dem di ko góobal gàmb yëpp tee koo góob ku toll ni xalifa sëñ Touba di xalifa sëñ Fàllu ku mu yónnee nit ñu dimbale sa tool kii war nañ ko jox cër nañ ko ne dama toog sa kër dañ la yoral sa sécurité kon dafay wàcc waaye dañ la yóbbu cour pénal international dañuy nangu li nga yoroon daañu la yëlmbat mu ne duma ma dem nañ fa yóbbu George buus moom mi toj Irak nañ fa yóbbu Reagan moom mi bombardé woon Libye ki bombardé Afghanistan muy toj ba léegi nañ ko fa yóbbu duñ fa yóbbu seeni nit di fa yóbbu suñuy nit Gambie mi ngi mel ni làmmiñ ci biir bopp ci biir Sénégal la nekk bët saalumam Casamance la bët gànnaaram saalum la penkoom muy flado di di diwaanu Kolda lii bu yëngoo kenn ci ñun du am jàmm nañu dox jàmm wax jàmm CEDEAO wax na di xuuta xuuta France ak Angleterre ñoom ñooy xëccoo dafa am benn réew mu nekkoon Afrique centrale ñu koy tuddee Rwanda seen capitale mooy Kigali seen président mooy Paul Kagame dafa gedd français di làkk anglais léegi ne réewam nañu dindi français bi di làkk anglais francophonie daal di mer na ñoom te nañu soppi réewu anglais bi muy làkk français loolu lañu ñu songee Gambie ne dafay génn ci Commonwealth dugg ci francophonie tubaab yi ñoom ñooy xeex di làkk suñu gannaaw ne Gambie foog danañ ko soppi muy làkk français naka ni ñu soppee Kigali ni ñu soppee Rwanda làkkatul français waaye anglais lay làkk africain nañu ànd ak suñu xel amaguñu indépendant déedéet Fidel Castro ki faatu bu yàggul neewoon na mi ngi ñaan yàlla balaa muy tëdd ci biir bàmmala mu gis fi ñu doon jàpp ni ñu ñuul di leen jaay mu gis ku ñuul daal di ko jiite waaye am na ko de ñu ne ko wotal sa sikkim bi mu ne foog Afrique am indépendance Nelson Mandela ne ko am nañu indépendance mu ne en attendant la ñu am booy jënd ceeb sax France ngay def yal na yàlla dimbale ñu ñaan leen ci gàmbi yàlla seddal ko yaxyaa ku baax la liggéey na jullit la jullit la jullit du yées mukk jullit lu mu yées moo gën ku dul jullit nañ ko ormal sagal ko assurer sécurité mu bàyyi réew mi dem yoonam waaye dañ lay duma te moom am na ay général am na ay mbokk ñoom tam ñu fi bu war safara takk safara baaxul mbokk yi am na benn yonante bu ñu dee daaniyaal moom lu tax naan dañal dafa fekk ay sindax di cawante ci kaw mu dem ci buur bi ne doo wax ci xeexu sindax bi ñu ne ko yow koy ndeke dox nga doo yonant mu ne xeex bi bu continuer da ngeen am problème de ndeke boobu buur bi ñu ngi waajal doomam dafay sëy ñu ngi defar ay poqe di defar ay sëru rabal ñaari sindax yi di ay bat boteur ñu ngi dóorante benn bi caw moroma mu métti rek mu rëcc daanu ci biir witteen bi yaramam dafa ñagas witeen mi takkaloog moom mu dara daal di jaar fi mag ñi doon jaaroo safara bi jël ko mu yëg ci kaw néegu buur bi mu lakk dëkk bi yëpp daal di jàpp lakk ba jeex tàkk te xeexu si ndax ci la lakk kon boo gisee ay di ñëw na ko taal na nga ko na ko fay waaye di ko yokk taal loolu baaxul nañu wax lu rafet ci diggante bi dox lu rafet waaye ne dañuy dox ay texte texte mooy lan texte mooy lan yal yàlla dimbali ñu yaa rabbi dox leen ci lu baax wax leen ci lu baax yal na ko yàlla seddal yal na ko yàlla seddal yal na ko yàlla seddal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw waaw waaw ci la ràññaane de ba dem arash dem lawhul mahfuz waaw bañ yeggee siratul muntaha muy garab gi nga xam ne ci la yàlla bindee waaw waaw doomi aadama yëpp seen mbir jibril fa lay toog <coughs> yaxsha shidrata ma yaxsha kenn du yéeg ba passé foofu kenn du wàcc ba passé foofu waaw waaw jibril ne ko man fii laa mun a yem mu ne ko yow jibril fi ma jële ba fii fi may bàyyi mu ne ko waaw waaw fii bu ma ko passé waaw waaw waaw bu ma ko paasee damay mel ni cunkóoru fas bu ñu sànni ci biir safara damay seey waaw ci la yonte yàlla Muhammad dépare daal di taxaw ne ko Jibril ana lan nga bëgg bu ma demee yàlla mu ne li ma bëgg daal yowmal qiyaamati ma tàllal sama laaf ummatu Muhammad daal di ci jaar yal yàlla fay Jibril yonte yàlla Muhammad di dem leeraay bi di dolleeku ba mujj bi dafay seen ay ay sidditam ay caasam ay yuqam mu dem ba tàmbalee fatine aa ah, mu dégg benn baat ci ko mu naan xif yaa muhammadu wa rabbuka yusallim muhammad taxawal dëgëral waaw sa borom ngi lay teeru yonte na ah li dee baati abubakar la moo tax xarit amul moroom xarit seetal yàlla jël na baatu abu abubakar jox kenn ci malayka yi yonte foog ne abubakar mi ngi foofale déedéet du abubakar malayka la waaw yonent bi ci la xuusee géej yooyu le ay géeju leer waaw ay géeju lëndëm waaw kiiraay yi xotti na ko sallallahu alayhi wasallam suma dana fadadallaa fa kaana qaaba aw adnaa lawoon fa woon na woon waaw yàlla dégg ko atahiyatullahi azakiyatullahi ataybar salawatullahi assalaamu alayka ya nabiyu waaw ba mu jeex ci noonu la yàlla teero seydina muhammad defal ko teraanga bu nekk sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw ba muy del ci la koy joxe juróom waxtu julli waaw juróom fukki waxtu la woon ba mu ñëwee ba yegg ci Muusa waaw waaw ankay yonte yàlla Muusa ne ko bani Israayila day ñoo gën a dëgër sa xeet te yàlla benn waxtu julli la leen joxoon te mënuñ ko woon yeggali waaw demal yàlla wàññil la mu Muhammad di dellu ci yàlla di ko wàññil juróom par juróom ba mu des juróom mu ne kersewu naa mënatumaa dem yàlla ne ko juróom waxtu julli yooyu boo ko defee ni mu jaadoo mooy juróom fukk ah, benn bu baax yàlla fukk la koy fayee kon juróomi ràkka yi bu motee <coughs> waaw waaw bu juróomi rakk yi motee waaw waaw mooy juróom fukki waxtu yi waaw ndeke Muusa nekkuloon di laahi biir Seydina Muhammad waaye Muusa dafa bëggoon gis yàlla yàlla na ko lantaraani muy gis kuy gis yàlla muy dolleeku lii la ci Muusa na moon waaw sallallahu yoon ci sallam yonte yàlla Muhammad ci la demee xalam nuun wal xalam maa yasturuun mooy fii fi nga xam ne yàlla fa lay bindee ndogali waaw waaw ak lawhul mahfuz waaw yonent yi dem na bi foofale dem na aras dem na kursi waaw mu dem aljana yàlla yonent yàlla Muhammad bu mu ñëwee aljana mu fekk fa ki nga xam ne mooy garde aljana te mooy ridwaan ñun lu yente waaw waaw mu won ko aljana waaw waaw waaw ba ko wonee aljana waaw la ko ne aljana gi nag lan moo fiy dugal nit waay lan moo fi gën a gaaw a dugal nit aljana waaw mu ne ko li fi dugal nit aljana mooy xaafizul lisaan xaafizul lisaan xaamilul quraan xaamilul ramadaan mut imul jiyaan ñeent mbir moo gaaw a dugal nit aljana xaafizul lisaan mooy téye sa làmmiñ anakan moo téye làmmiñam ci ñun tey ah Abubakar Siddiq ñoom dafa doon nàcc rek ah gémmiñam dafa doon nàcc yaay Aïcha di doomam di soxna Seydina Muhammad mu bugg a xam lan mooy nàcc loo ñu papaam mu togg togg bu neex ne papa dama la woo nga añ si ci kër gi baay bi ñëw ñu raasu ba mu buggee lekk mu gis baay bi joxe gannaaw am lu mu dindi teg mu ne ko bàyyi loo dindi mu ne ko xeer mu ne ko xeer bi mooy gaañ sa làmmiñ muy derata mu ne ko waaw mu ne ko lu ci dugal mu ne ko dama bëgg saa su bëggee wax xeer bi daal di gaañ sama làmmiñ ma dellu siwaat seet lan laa war a wax ak lu ma war a wax mbokk yi Seydina Abubakar buy def lii xeer ba mu koy gaañ ana ñun kon nañu nañu ragal yàlla kabura maqtan indallahi an taqulu ma la a wax lu leen leerul yàlla na ne wax taquluuna ngeen di wax fi afwaahim seen làmmiñ maa laysa lakum bi ilmun loo xam ne amu leen ci benn xam-xam gis naa ko maa ko gis muy génn maa ko gis muy dugg wa tahsabuna hayyanan ngeen foog ne loolu yomb la hey wa huwa indallahi ñu ngi siif sonu ñu bëri defuñ dara man am naa benn mbir ba léegi sama xel bu ci demee sama naaw dafay dagg benn jigéen bu baax la daaw la faatu moom moo njëkk a sotti latku lañ ci kaw xabru sëriñ bi dafa téewoon sama baay mooy papaam mu téye may càmmoñam lu nekk la ma defal daawati jéeg mbubb mi ma solee iit moo ma ko jëndal yaayam moo ma njëkk a may xaru tabaski waaw mi ngi dëkk dëkk bi ñu tuddee Kénésu Salaam bi fi mu nekk fan la jaawle moo ma njëkk a may xaru tabaski yàlla def ko bettee biye Makka mu ne sëñ bi waxoon na ko loolu Alaaji Abdou Aziz moo ko joxoon wirdu Tijaani mu ne du dem Makka mukk bu dul mu gis ma boo sama papa wàcc na liggéey maa ngi daloon sikaab ridis wetu cosaan kër ku baax ni commissaire yal na yàlla fay la hmm? moo doon génn néegam daal di ma ko jox booba mel fii yegse gu ma fii yal na yàlla fay la yaa rabbi mujj gu yàlla may la ko ma nekk ci biir kër gi soxna si ndeke dégg na ne maa ngi dakaar mu jilli njël rek téye kursam ba ñëw fëgg bunt bi ma ubbil ko kër ga man kenn maa fa fanaan jigéen dugg fekk ma foofu ñu waxtaan suñu waxtaan waxtaani mbokk ma ñaanal ko di ko gunge fi mën a kàccit bunt bi rek ma dajal sama chauffeur ma gàccew gàcce ko mooy kii bu doxul nit yàlla dina ndek sama sëriñ nii lay mel ku jubadi la waaw waaw sama chauffeur bi ba léegi bu ma ko gisee sama xel dem ko damay gàccew bu doxul nit yàlla moo xam ma dëgg de dana sama sëriñ lekk kenn du fi fanaan ay jigéen la fiy dugal te kooku def ma tàggu seen mi ngi dem Makka moo njëkk a defe lat koloñ sama xabru baay ma xalaat ne kii bu ko keneen gisee dana ma tuumaal ñu bari dañuy sif sone rek gis naa ko muy dugg ci biir gis naa ko muy génn te njaalo de l'islam lii la ci wax boo gisee nit di njaalo na ngeen doon ñeent kenn ku ne gisal ko boppam kenn nett lu ko keneen lu ko mooy dañ laa war a dóor juróom-ñett fukki karawaas lii buñ ko doon def tant bi luñ ci dul dóor du bëri waaw <laughs> kon da gis léegi ñu mel ni 404 jubal tëli bi ñëpp daañu daw léegi <laughs> ah, yal na yàlla fay leen ah parlement ah, merci beaucoup merci toujours ah, merci toujours incha allah incha allah merci merci moom Martinique la jóge ku baax mooy Mouhamed Lamine bu ma la yonte bi ne sallallahu alayhi wa tubaab la dafa dugg ci l'islam avion bi mu waroon a jël Martinique juróom-ñeent waxtu ñëw Paris soog a ñëw vol boobu dañ ko annulé waaye dafa jël avion dem ba Guadeloupe ci weti Kiba euh, boori Haïti boori île dominicaine ci Caraïbes bi mu jël avion ñëw Paris Paris Dakar merci beaucoup je vous souhaite une longue vie et une bonne santé et l'amour du ciel vous merci merci toujours merci thank you very much thank you ku baax la ku baax la xaritu Cheikh Ibrahim la xam naa bu Cheikh xeesoon tuuti ay Cheikh la ñuy doon <laughs> yàlla fay leen yaay Seydina Muhammad ci yàlla Muhammad aljana ñeent moo fay dukkal nit xaafisul lisaan kuy téye làmmiñam xaafisul quraan kuy wëttu al quraan alxuraan boo ko mokkalee mu rëcc la safara nga jëm ankay nga mokkal alxuraan mu daal la rëccaat safara nga jëm yàlla du la jéggal danga koy mokkal ba dee rek wala benn ax xaamilul quran am na mooy nga jàng alquran tey def lu bon kooku xaamilul quran dafa yenu alquran waaye mokkalul alquran da ngay seet léegi bu nit dee rek ñu daal di sàmm alquran comme ni buuse di saamee ndawal ci kaw taabal ci am yàlla kaboy dafay dee ñu wàcceel ko kaamil ah? du xam ngeen kaboy anglais la kow booy kow mooy nag booy mooy xalis nga gis ko xam ne buggul yàlla buggul Seydina Muhammad diinaam dara sellul mu faatu ñu dajale ko ne dañ ko defal kaamil dañ koy lor du ko jëriñ dafa mel ne ku dul dem jàkka mu dee ñu yóbbu ko jàkka bi yàlla du nangu julli bi jàkka bi daf koy móolu kii daawul dikk fii ba mu munee munatul ngeen andi ko fi fi mu jëm yàlla bu mu fa am jàmm yéen ñi ko andi fi yàlla bu leen am jàmm moo tax ku dul dem jàkka bu dee jullee ko buntu këram ngeen yóbbu ko kon ñaara ngoog kuy wëttu làmmiñam ci deru doomi aadama yi waaye ku wëttu alquran ak ban saa saa'imu ramadaan kuy woor weeru koor waaw waaw léegi ñuy woor weeru koor yombul de dama ànd ak ulde yàlla xam na ne bu fekkee da nga ànd ak ulde wala nga dem ci tefes bi damay dàq koor dàq nga koor kay lu fa koor di wut yaa ngi yaa ngi def lu xaraam koor nekkatu fa waaw waaw waaw ak ban ak ban waay mut imul jiaan kuy lexal kuy lexal waay waay xiif waaw waaw di lexal doomi aadama yi waaw waaw mu jóge foofu daal dem safara Muhammad dem na safara de demul safara ngir dugg fa waaw waaw dafa dem ngir visiter ko mel ni sa kër nga dem di ko seet ba mu ñëwee bunt safara mu fekk fa directeuru safara mooy Malik ah Malik ne ko jàbb loxo daal muuñ ne ko xanaa Muhammad la mu ne ko waaw mu ne ko ba ma yàlla bindee ba léegi kenn mu sax ma dégg yàlla def ma tëxloo pour may dóor waa safara bu ñuy yuuxu ma foog ne dañuy ree yàlla nañu ci dégg doo yaa rabbi yàlla buñ ko gis moom mustaree mu won yonent yàlla Muhammad lépp yonent yàlla mu Muhammad ne waaw safara bii di bax baxi ay million ngi at mu tàkk ba ñuul ay million ngi at mu tàkk ba xonq ay million ngi at mu takk ba weex lu ci musal doomi adama mu ne ko de juróom ñaari juróom ñaari mbir moo ci musal doomi adama ah imaamun aadilun elimaan bu jub du dugg safara njiit bu jub du dugg safara ana njiit bu jub léegi ah? njiit gu jub yombul de déedéet yombatul du ci ministre yi du ci député yi déedéet déedéet ñu wax ba doon nit waaye mënuñoo jëf ba doon nit kon na ngeen topp yàlla topp Seydina Muhammad ñii bu ngeen leen toppee du gën waaye nañ leen ormaal yàlla leen fi teg nañ leen ormaal te di leen dimbale nag boo bëggee dimbali président de la république danga koy dëgg bi xew ci réew mi ne ko ceeb bi seer na ah diw bi seer na suukar bi seer na biir Makka bi seer na ordonnance bi seer na lii mooy dimbale buur xam ngeen lu koy seeral bu tabaski jegeñee dañuy jël ay xar ci kees bi jox ko sëriñ si jënd ay xar jox ko diriyanke yi jënd ay xar jox ko politiciens yi ah kees bi daal di wiide ñu daldi daldi yokk prix ba kees gi feesaat ñu wàññi ko bu jamonoy dem Makka jotee ñu génne kees bi yëpp jox ko ay billets jox ko diriyanke yi ak sëriñ si kees bi jeex ñu yokkaat marchandise yi gisoo fan gàmmu gi wii dinañ kees bi yëpp jox ko sëriñ si ci gàmmu gi ñaari ton nga ma andil man du ko jël ba nga xam ne maag yow la boo mënoon dara doo xeex ci doo xeex ci ceeb ah lii rek mooy wiideloo kees ñuy yokk rek ñu yokk rek yokk rek yokk essence bi yokk gasoil bi lii du dimbale buur ànd nag maa ngi leen di sant nag ndax daa waxoon naa nag ay tracteur nañ ko joxe ay machine moulin nañ ko joxe ay cin nañ ko joxe saalum bi yëpp def nañ ko ay cin ay tracteur ay machine yal na yàlla fay leen bopp bi nar a mucc nopp buy dégg ndigal moo ci sax hmm? yal na yàlla fay leen samay njaboot lañu ŋàññu leen déedéet samay njaboot lañu ŋàññu ma leen kilifa yi fii toog bu ma ci tuddoon kenn da ngeen di jaaxle kooku nan lay ñëwee fi maandu dafa jeex léegi am na benn buur attekat la woon attekat la woon dafa am ko ñoo guddi daal di ko ñoo benn xar benn kuy bu rëy waaw nekkoon nag dañ maa tooñ de bu ma ñëwee na nga dóor waa nga jox ko kii nga ne moo tooñ ah bi daal di jël xar bi jox njabootam ñu rendi def ko ndékki añ reer mu jeex ki tooñ nag moom daal di jël yëkk andil attekat bi mu ne ko ne man maa tooñ de waaye nag yëkk gi na ko jël nga jox ma dëgg ah bët seen ñoom ñoom ñu ki ñu tooñ moo joxe xar moo joxe xar ki tooñ moo joxe nag xam nga ne nag moo ëpp xar mënatul wax dëgg mu ne ko nanga di muñ bu baax nit ki boo amul doole da ngay wël da ngay moytu di xeex <laughs> ne ko nag euh, na nga muñ bu baax borom alal yi bul dugg ci seen mbir waa ji daal di maar lam ko mu daal di ne loxoom ni ci bopp ne ko mbee maanaam jox naa la xar buur bi tam ne ko mbuu yow xar nga joxe kële moom nag la joxe te lii rek mooy dox léegi ñi nekk ci kaso bi yëpp kenn tooñul néew na ku tooñ ñi ñu waroon a tëj ci kaso bi ñu ngi ci biti ñi ñu waroon a tëj ci kaso ñu ngi ci mooy ñi détourné kees yi ñi rawale alal yi yóbbu ko ci banque yi nekk bitim réew ñii lañ waroon a tëj waaye ku sàcc benn ganaar ñu tëj ko ah. kaso bi ay góor yàlla ñu ngi tëdd foofu la maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ñaanal yal nañu génn ak jàmm yal nañu génn ak jàmm ba dellu seen njaboot. bu ñu leen rejeté bu ñu tëjee nit mu génn ñu koy daw kii dafa doon kaso ah Senghor doon na kaso ci guerre mondiale bi mu génn doon président kaso jombul kenn bambara yi nee na ni ma massa kobe juru bi la sabali massa kobe juru bi la aji dee gi fi ak deewagoo muccagoo waaw tëdd bàmmeel mooy wane ne dootoo dugg kaso nañu am yërmande ci ñoom ci gàmmo gi buuri Maroc di Mohammed VI maa ngi ziyaari waa Maroc yépp shukran jazilan allah yubarik fiikum atamanna lil shaabul maghrib kull shaaban wa hukuma al xayr wal amna wal baraka shukran jazilan ala dawam siis génn na ci kaso bi juróom téeméer nit ak ñeenti nit ngir màggal juddu Seydina Mohamed pourquoi pas Sénégal du ko def réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour ay jullit lañ yal yàlla fay yàlla ndeke nji njiit bu jub aljana la jëm dana mucc ci safara wa rajulani tahaba fillahi wajtama ali waxtaraqa ali ñaari nit ñu bëggante ngir yàlla bu ñu dajee ci yàlla la bu ñu teqale koo ci yàlla la ak xale bu góor boo xam ne ci yàlla la màggee ci yàlla la naree dee loolu bareetul ci xale yi xale yaa ngi dañal rek déggoo kii jaar ci gannaaw fii di accélérer motom rek moto boo xam ne jarul dara ah? ñuy wax yàlla di wax yonte ngay accéléré ci ginnaaw loolu xam nga ku xelu du def loolu waaye jéggal nañ ko maa ngi nuyu sama mbokk jakartaay foolute ah waaw maa ngi nuyu borom jakartaay foo romb sama son la ñuy teg waaw waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen ba ngeen am taxi ñi ci am am ay camion waaye maa ngi leen di ñaan na ngeen def casque waxoon naa ko fi ñu ramasse leen Dakar ñu ne sëñ bi ñu kalaam seen jàmm laa bëgg bopp bu tojee kenn mënu ko jàng seerul dara boo amee six mille nga am casque occasion jënd leen casque ngeen def seen bopp yi waa kay Cheikh Ibrahima na ñuy duble gauche di bañ a double droit noonu la de na di seet fi ngeen di duble alir yu bari bu leen ko di bu leen ko di dawal waaw sëñ Fallou nee na euh, daw ndànk dal ndànk waaw yooni jàmm soriwul yàkkamti ba yeewoo ji hôpital jaru ko borom jakartaay maa ngi leen di ziyaare ci guddi gu tedd gi yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla bu yàlla tax seen yaakaar yi jaay Seydina Muhammad waaw ah, waaw kon li ngeen di def tamit wax ma yéen de waaw ah, mooy xale góor loo ñu dañu ko dee check down bàyyi leen ko baaxul góor jigéen ñi ñoo ko doon def ci Amérique check down mooy góor jigéen yi mooy cagayu góor yi dañ leen doon ramaas dañ leen doon ramaas fu ñu leen gis ñu ramaas leen ñuy wàcce seen tubéy seen gannaaw ne man ci la bokk pour ku leen soxla nga woo leen euh, ci Amérique lañ ko doon def ci Harlem bu ngeen jógee ngeen laaj ko Nuha Kamara Harlem de bërëb la ca New York check down wàcce sa sa pantalon ba sa maillot de bain di feeñ ku xelu du ko def bàyyi leen ko xale yu góor yi képp ku ànd ak seydinaa Muhammad képp gëm xaadimu rasuul mbaa nga gëm baay mbaa nga gëm Maodo Malick mbaa Limaamu Laay bàyyi leen ceeg daawun baaxul ngone dafay jeex wala li jigéen def jimbat ah jimbax awut awut mooy jimbax ci biti ci anglais inside outside inside mooy ci biir outside mooy ci biti waaw jimbax kay inside la war a nekk waaye outside loolu baaxul ah, bàyyi leen loolu jigéen yi bàyyi leen jimbax awut bi tubéy yooyu ngeen di sol pantalon ah nga teg ci mbubb dara nekku ci waaw pantalon nga teg ci mbubb bu gudd dara nekku ci arab yi dañ koy def walla nga jiital teg ci sër ndax sër lu ko tas dafa yomb yonte yàlla Muhammad am na jigéen bu ko musa romb ci gëléem mu xawee ko di daanu yonent yi muur ay bëtam balaa muy gis awraam ñu ne yonent bi dafa def pantalon mu ne kon yàlla na yàlla yërëm ñiy jiital hmm? leer na waxuma nag kenn sëñ bi dafa nañ sol ay jiin seer waxuma loolu de la ngeen may mën a wutal tur <laughs> sëñ saañ ma ko waxuma ne pantalon de mooy kii lu mu tudd hmm? am na lu tudd body xam ngeen ko waaye wax leen hmm? ah ma hmm? tur boobu de maa ngi koy soog a boobu de baaxul <laughs> baay ba kii kooku du baa du baa waay bul wax baa baa siin mi mar bul wax baa du ëpp waaw waaw kooku dana dugg aljana ak koo xam ne ci jàkka la jëm bu jógee ci jàkka xelam mi ngi ci jàkka ak koo xam ne dafa saraxe càmmoñam xamul lan la ndeyjooram joxe kooku di aljana lay jëm dana mucc ci safara juróom ñaareel gi mooy xale bu góor bu wér dara jotu la feebaroo ah benn xale bu jigéen bu taaru bu jekk ne la maa ngi nii loo soxla ci man nga ne ko acca demal fële inni axaafu man dama ragal yàlla lii nag yombatul njaalo baaxul dafa mel ni sàcc boo ko defee benn yoon rëcc da nga koy tollantiwaat yàlla nañ ci yàlla musal yàlla musal suñu njaboot ñu ci nekk yàlla nañu tuub dellu ci yàlla balaa dee di dikk waaw waaw kon mi ngi noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi balaa njël mu daal di dellu Makka ba muy dem alburaak tëb boppam catu tàndarma bi mu laaloon mooy yëngu waaw waaw ba mu del seen fekk catu tàndarma boobu dalul li mooy fanaaw waaw ñi xam yàlla ñoo koy xam waaw waaw fanaawa ngoog da jeex ci jëfu yàlla yi jeex ci melokaanu yàlla yi jeex ci tudur yàlla yi nga soo am baqaawu waaw waaw nga soog am baqaawu waaw waaw ci ngay gisee Seydina Muhammad mu jël sa loxo ci yàlla waaw waaw Muhammad kenn du ko ngay ñàkk yàlla waaw waaw Muhammad ku mu jompal dootoo ajoo compa keneen araani in jiitu yawman Muhammadan tahaqqaqa amali kama atawaqaw araani araani in jiitu yawman Muhammadan تحقق أمالي كما توقعوا محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم دارئ يتشفع baax moo jafeñ waaye mbon kay lu yomb la waaw waaw laa taajaban li haalikin kayfa hawa bal fa ajaban li saalimin kayfa najaa bul waaru ku bon ki naka la def ba bon déedéet na waaru ku baax ki naka la def ba mucc laa taajaban li haalikin kayfa hawaa bal fa ajaban li saalimin kayfa najaa Allahu akbar waaw waaw ci la Muhammad andee li ko yàlla jox waaw Muhammad xëy ca suba sa waaw waaw waaw waaw Abu Ja Abu Abu Jahl di noona bi yàlla ba ne ko ah Muhammad yaa ngi temp lu xew ah mu ne ko biig dama demoon baytul maqdis mu ne ah nga fanaan si mu ne ko waaw mu ne ko ñun suñu aller retour di ñetti weer yow nga dem biti del si bi waaw lii bu ma ko waxee Abubakar danga ko ko wax mu ne ko bañ a ko wax mu abu Abubakar ne ko ah, sa waa ji nee dafa dem Jérusalem xëy si fii mu ne ko man ma koy dëggal ci xibaaru asamaan waxatu mën a xibaaru suuf moo tax ñu dégg ko Siddiq bi yàlla nañu yàlla fayal Abubakar kii moo baax ba yonent bi faatoo ba moom faatu ñaari at la waaye ba yonent bi moom moom reewatul ba faatu ngir jeexam tàkk ci Seydina Muhammad moom mooy papay Asmaaw waaw waaw moom mooy papay Aïcha bu mooy doomu Abi Quhaafa mooy papay doomi Abi Quhaafa waaw waaye moom mooy doomi Ummul Xayr bokkut ak umul xariya Cheikh Abdul Qadir Jeylaani qaddasallahu sirrahu yaay Cheikh Abdul Qadir Jeylaani turam dëgg-dëgg du umul xayri de umul xayri dàkkantalam la am nañu ne Fatimatu la déedéet du Fatimatu la dàkkantalam la waaw waaw turam dëgg-dëgg mooy jumaana jumaana mooy tëmbu or waaw waaw Cheikh Abdul Qadir Jeylaani am na ñeent fukki doom ak juróom-ñeent waaw ñaar fukk ak juróom ñaar ay góor waaye lépp moo leen rob ba mu des ña ñett ñaar fukki doom ak ñaar la am ci jigéen ñëpp moo leen suul ba mu des caatam mooy Shamsul Huda waaw moom yonent Yàlla Muhammad ci la andi julli ci la julli tàmbalee ci lislaam ah, muy jaayante ñi ñu ndànk ndànk ci yàlla am ñu tàmbalee gëm ci biti waaye ci biir moom ñu ngi bañ rek yàlla na ko yow Muhammad na nga rañaan bàyyil Makka bañ nañoo gëm waaw waaw waaw ah, ankay loolu la de waaw ci gàttal yont yàlla Muhammad ci la waxee Abubakar Siddiq ne ko yàlla day digal ne ma naa génn dëkk bi waaw waaw mu ne ko ba ndax damay ànd ak yow mu ne ko ankay ah, damay ànd ak man de mu daal di jooy ngir kontaan mi ngi nar a ànd ak Seydina Muhammad waaw Seydina Muhammad liñ ko doon bañ yëpp moo doon denc alal waa Makka ci la wooye Seydina Ali mu ne ko Ali waa Makka de li ñuy bon yëpp man seen alal man maa ko doon denc Aliou ne ko ñu génne la dëkk bi yow jëloo alal bi yóbbaale ko nga leen koy delloo mu ne ko Aliou damaa bëgg ñu soppeeku mel ni man waaye bëgguma man ma soppeeku mel ni ñoom waaw ku baax bul fay ku bon mbonam ku baax dangay ngay fay ku bonam ak mbaax waaw nit yàlla noonu lay mel waaw waaw waaw waaw nit yàlla noonu lay mel waaw da ngay bale jéggale waaye lu nekk nga sotti ñu ndox mu tàng déedéet bu leen def loola waaw yi xew na ngeen ciy dóor seen nopp waaw waaw lu wey wey na ngeen seetaan lu baax waaw di ko siiwal di ko feeñal te ñaanal seeni boroom yonent bi daal di bàyyi na Aliou mu fanaan ci kaw lalam daal di mbuuróo mbàjjoom wert boobale mu jox ko alal bi fekk waa Makka def nañu mbooloo wër këram ne bu génnee ñu caw ko caw ni benn guur fekk dañoo diisoo ci daaru nadwa ñu ne nañ ko tëj ci néeg ba mu dee ci xiif ak mar ñu nañ ko nañu gas daal di ko suul fekk mi ngi dund ñu nañ ko génnee way zamkor bi ka lazina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khayrul makirin waaw waaw Seydina mi ngi tëdd ci kallal bi fekk yonent bi génn mi ngay jàng Yaasin Yaasin wa Qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin alaa siraatin mustaqiim waaw di jël suuf di ko soof ci seen kaw bopp ñoom ñoom ñu daal di nelaw waaw ba ñu demee ba yonent bi génn bu ñu jëkkatee seen bopp ñu foog ne yonent bee tëdd ndekk du moom benn naaj bi saas am ku ñu daal leen kapp kappal jóg leen mu ne ñu ne waxal ndànk yonent bi la ñuy xaar waaye tey génn ci guddi gi dañ ko bëgg a rey waaw dañ ko bëgg a rey mu ne yéen ne yéenay doyadi Muhammad génn na ci njël benn guddi dem na yonent yàlla Muhammad génn ak Abubakar ñuy waaxu di waaxu ba bët bëgg set ñu dugg ci benn paxu doj waaw waaw mooy li ñu naan caverne ci tubaab kavern ah? mooy xuntu ah mooy grotte ñu daal ci dugg mooy ah raaru sawra wala raaru suur ca lañ ca duggee ah waa Makka ne ku andi Muhammad muy dund wala nga andi ko muy dee daañu la jox nangami gëléem kenn ku nekk bugg am gëléem yooyu waaye yonent bi Seydina Abubakar Siddiq moo ko njëkk a dugg pax bu mu gis rek mu mu saañee ko dara ba pax bu mu juga amul lu ko saañee mu dugal ci tël sanam dëkk ñàngoor mi ngi foofu hee mbokk yi fekk ñàngoor mi ngi foofu ñàngoor bugg a génn amul muy génne mu daal màtt matt Abubakar ñaqam di toq ci ko Seydina Muhammad yonent ne ko amu saabun ndax dafa am loola jot mu ne ko waaw yonent bi ñaan daal di ci ëf mu daal di sedd tuuti am lu ko yonent yàlla Muhammad jox ne ko hmm? dugg jeexal waaw kon nañu dem ba ci kanam hmm? waaw waaw bu ñu jullee fajar damay continuer waat bi bot set waaw waaw ku ko fekkee yàlla na fekkee déwén waaw waaw jaan bi daal di matt Abubakar ci pax bi waaye ba ñu duggee rek benn jargoñ daal di ñoo def ay lëndëm ay lënd ah. waaw waaw am benn garab bu ñu tuddee garabu joboot daldi sax foofale ak benn garabu kénkiliba garabu joboot xam ngeen ko hmm? jigéen yi bu ñu gisee lu leen jaaxal seen doom dañuy dagg ci laytaa bi yeew ci dindi xob bi dem xooj ko xale bi naan ko day am afiya moom la pulaar naan bof ki moom la séeréer naan suub bambara di ko tuddee démba yiri olof di ko tuddee garabu jaboot même boo gisee sa doom mu tàmbali di njaalo wala muy góor fu mu nekk muy dugal loxoom ci tubéem rek bu màggee dafay njaalo gar boo ko defee mu naan ko dana ko bàyyi dana bàyyi njaalo ah? garab bi dafa bëreetu gis ko yombatu ngeen bàyyi ci xel dégg ngeen dana ko yàlla barkeel waaye danga koy boole ak ak juróom-ñaaru na lazina amanu ittaqullaha da nga def benn aaya faatiya nga def benn aaya noonu bu ko borom na ngeenaam fekk xale la dana ko bàyyi dana bàyyi caay caay jikkoom dafay rafet waaye boo bàyyi ba mu màgg na dafay koronik xam ngeen chronique dafay chronique na ngeen teel a dimbale xale yi dana yàlla dimbale leen am benn pitax bu daal di ñëw tàgg toog ci daal di nen ba waa Makka dikkee ñu ne Muhammad duggul fii bu duggoon fii xob yi dina daanu xob yi dina yëngu taag bi dina daanu te ne dinañ toj waaye pitax yi Muhammad duggul fii ndeke Muhammad mi ngi ci biir sallallahu alayhi wasallam waaw waaw ci lañ def ñett fan foofale waaw waaw doomi Seydina Abubakar Siddiq moo leen doon andil moo leen doon andil xibaaru Makka doomu Seydina Abubakar Siddiq moo leen doon andil xibaaru Makka sàmmkatam bi moo leen doon andil waaw waaw lu ñu ratt naan de waaw waaw ba lii amee ñu def ñett fan ci biir waaw ci la ñu génnee nag <coughs> ndeke Suraqata bun Malik al-Mudliji yëg na ne Muhammad génn na ah waaw ci la dañalee fasam ñu ne gëléem waaye li gën a siiw fas la ci la dañalee ba Muhammad gis ko ah wa Abubakar di jooy ne ko kii de ñun ñoo ko jógloo Muhammad ne maa zannuka bis na ni saani su man laa waaw lan mooy sa xalaat ñaar ñoo xam ne seen ñetteel mooy yàlla ala tanzur faqad nasawullah is axraja lazina kafaru saaniya isnayni huma fil ghaar is yaqul li saahibi laa tahzan inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinahu alayhi wa ayyadahu bi jundin lam tarawha wa ja'ala kalimata lazina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya waaw waaw Suraaqa la dem ba jëriñ Seydina Muhammad bugg a dagg bopp bi yonent yàlla Muhammad ne suuf si jël ko ci la ko suuf si jëlee ba mu yegg ci oomi fas bi mu jéggalu suuf si bàyyi ko mu dem ba bugg a dellu xelam dem ci waaw waaw xelam daal di dem cee gëléem yooyu la mu del ne dafay koy song suuf si jël ko ba ci ndiggam mu balu yàlla ah, Muhammad baal ko ñetteel bi nag la ko ñàkk baal mu ne ko boo ma baalee ah, bu ma demee damay wax ni ñu gisuma la yonent na ko dellul bés a ngi ñëw buur bi ñu tuddee Kisra ay lamam danaa la ko jox eh, waaye ba yonent yàlla génne àddina <coughs> ba ci jamono saaba yi waaw waaw ci la lislaam duggee Kisra waaw waaw ci la lislaam duggee Kisra bellam yooyu ñu daal ko jox waaw suraqata yonent yàlla Muhammad waa Medina dégg nañu ne waaw yonent baa ngi gàddaay di ñëw waaw ba loolu amee moom yont bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka waa Medina ñu ngi dégg yont bi gàddaay na waaw yonent baa ngi ñëw sallallahu alayhi wa sallam ci bàyyi leen ñu wax bàyyi leen ñu wax ci wax ci la bokk ñooñ lañuy gunge bokkuñ ci gàmmu gi bàyyi leen ñu wax Seydina Muhammad ne boo buggee xam ku texe di mu jëm dafay ñaaw bu ñuy wax ko yàlla du noppi képp ko xam ne ñu ngi wax yàlla di wax Seydina Muhammad noppiwul wala muy nelaw koo ko bokkul ci waay mucc yi bàyyi leen ñu wax dañuy wone seen bopp bàyyi leen ñu wax bokkuñ ci gàmmu bi li leen andi woon jël nañ ko jeex na waaw yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi diggante Makka ak Medina quatre cent cinquante kilomètres la yonte mi ngi njëkk dal ci bani Salim bun Awf def na foofu ñaar fukki wan ak ñaar ba mu départ di jëm Medina waaw waaw ci boobu fa la yàlla wàccee julli jumaa waaw waaw waaw waaw ci la yàlla wàccee julli jumaa waaw ba ñu demee bay jegeñ Medina ndeke waa Medina yëpp dégg nañ yonente baa nga ci mu sallallahu alayhi waaw waaw ah, ñoom ñoom ñu génn di ko gàttanu dañuy nekk ci naaj bi ba tisbaar duñ ko gis ñu delluwaat waaw waaw waaw benn bés benn yahud nekk ci kaw étage am daal di daal di seen benn leer di leer ci àll bi leer bi moo gën a leer jant bi moo gën a leer weer bi yonent yi moo rafet moo tax sëñ Tuubaa xayrul xadim mi ngi naan muhammadun axjalat anwaaruhu qamara wa kulla samsin hawa mina fi daw i abhaahu nee na jant bi li muy weex Muhammad moo ko gën a weex weer bi lu muy leer Muhammad moo ko gën a leer nee na leeru Seydina Muhammad kersaloo na jant bi rusloo weer bi yal yàlla fay xayrul xadiim waaw waaw nii la demee de Ah, waaw waaw mu ne hey yéen ya abnaaw xayla yaa bani xasraj yaa bani awz kële di leer ci àll bi de ki ngeen doon teeru la Muhammad moo nekk ne la ah ndeysaan waa mit na yëpp génn di ko gàttandu tala al badru min saniyatil wadaayi waajaba shukru ah hmm? al badru alayna min saniyatil wajaba shukru alayna ma daa lillahi daayi ayyuha almabuusu fiina ji'ta bil amril mutaayi ji'ta sharafta almadina yaa xayra daayi ta'ala nuurul mubiin nuur xayril mursaliin saaqahu llahu ilayna rahmatan lil aalamiin subhaanallah ñu ngi naan talaa talaa al badru alayna borom leer bu mag bi di Seydina Muhammad tey feeñ na biir Medina min saniyatil wadaa mi ngi bawoo ci diggante ñaari doj yi nga xam ne ñoo akapare Medina wajaba shukru alayna madalillahi daay sant yàlla sant yàlla yelloo na ñun ñu def ko ba ñu yàlla andile Muhammad ah waaw wajaba shukru alayna madalillahi daay ayyul mabus fiina jiita bil amril mutaa yow ki yàlla yónni di yow Seydina Muhammad sallallahu wasallam dikkee nga mbir moo xam ne Medina yëpp nangu nañ ko waaw waaw tala nuurul mubiin leeru dëgg bi feeñ na nuuru xayril mursaliin leer bi nga xam ne moo gën cëpp lépp lu yàlla bind saaqaqullaahu ilayna yàlla moo ñu ko ommatal rahmatan lil alamin mu yërmande ci nit ñi waaw waaw ñii ñu ngi wax ci ay fas góor ñaa ngi yore ay jaasi di ko windeel waaw waaw ñu ngi koy windeel ñu ngay yaaba waaw ñu ngay dukkat waaw ay jigéen génn ñu ngi ay palaat waaw ñu ngi jël ay seen kuddu luus waaw ak seen cinwaar ñu ngi door palaat yi nahnu jawaarin min bani najaar yaa habaza muhammadun min jaar nahnu jawaar min najaar yaa habaza muhammadun min ne muhammad kër gi nga bëgg a romb de sa jumbaku maam fi la nekk salma salma bi nga xam ne moo jur sa maam moo jur sa baay kër gi la jóge mu sëyi Makka waaw ah, waaw jimba xam ci wanag bi la nekk bi Muhammad kër goo wàcc bu dul kër gi amoo kër goo wàcc ñu ngi tëgg seen falaat yi Seydina Muhammad dafa amoon ñett sàkkal yàlla benn ci digg bëñ yi ci kaw ñaar saa di seq lool ci suuf waaw ah, jigéen ñu ngi ree di ko gàttandu naan Muhammad sa kër a ngi nii ñun dey ay jéebët lañu ñun ñu ngi bokk ci bani najaar te sa maam yaayam mi ngi bokk ci bani najaar waaw nahnu jawaari min bani najaar ya habaza muhammadin min jaar waaw waaw waaw lii day am na waaw ñu topp gëléem bi kenn ku nekk bëgg muhammad daal di dal sa kër muhammad mu ne bàyyi leen gëléem bi innaha ah innaha innaha innaha nuura waaw oh, oh, innani innani innani abduhu awaa fekk yonte yàlla Muhammad sonn lekkam jeex na mu ngi ci àll bi waaw ndeysaan biir bi di guuj guuji sallallahu alayhi waaye mi ngi naan ah yonte bi xiif ba biiram di jooy ah, waaye taxul mu ñànki muk mi ngi naan inni man Muhammad inni man Muhammad inni ah du ma musa weddi yàlla muk abduhu man maay jaamam awaax koo xam ne lu mbir métti dama muñ waaw du siicu mu inna ni inna ni inna ni abduhu awaax subhaanallah kii day xiif na xiif bu nekk Seydina Muhammad xiif na ko waaw waaw kon lépp lu ñu dal nañ ko muñ sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw inna Ah, innani abdu awaax waaw koy gatandu xale jigéen yaa ngi ko topp di tëgg rek nahnu jawaarin min bani najjar yaa habaza muhammadun min jaar nahnu jawaarin min bani najjar jaar gëléem gi dem ba sukk tàllalul baatam mu jogaat demaat ba sukk tàllalul baatam mu delluwaat tàllal baatam yonent bi ne fii mooy jàkka ji fii mooy kër gi fële mooy sëg ya sallallahu waaw waaw waaw mu jékki-jékki gisul ay bagaasam kan moo ko jël ki ko jël mooy abu ayuba al ansaar waaw waaw abu ayuba al ansaar kooku moo ko jël yoon naa bagaas kat fi mu nekk borom bagaas fa lay nekk yonent yu dem këram mu ne ko da ngay dëkk ci étage bi mu ne ko suuf laay dëkk du dëkk ci kaw étage bi allah akbar waaw waaw waaw waaw benn guddi waa ji tàngal ndox mi mu tuuru mu ragal mu seeb ci kaw Seydina Muhammad mu jël malaaneem daal di ci def mu tilim <coughs> ba bët setee mu ñëw ci yonante bi ne ko yonante dimbale ma waaw démb ndox dafa tuuru ma ragal mu seeb sa kaw sa malaaneem yàq naa leen moo tax yonante yàlla Muhammad soog a yéeg ci kaw moom yooyu dina yonante yàlla Muhammad ko oyofoon la woon moo tax Seydina Ali daana ko woyal xaqiiqun bi tawaadu iman yamuutu wa yakfil maru min dunyaahu quutu waaw waaw waaw waaw aya haza satarhalu an ila qawmin kalaamuhum sukuutu <coughs> إلهي ya إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون ألا يهدأ لوجهك نبي maa ngi leen ma yegg rek njël dafa ñëw ba pare te dama bëgg a daw daw bu ëpp moo tax ma li ma bëgg mooy ku fi jóge nga xam lu yaatu ci yonent bi daal di dajale ceebu gouvernement bi dajale million yi di leen léebal di leen luppalam loolu laa bëgg moo tax ma leen di reeloo ngir ngeen déchargé wu mën a jëlaat waxi ku dem rek xam lu yëre ci yonent sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla feeñ ci yéen la yonent bi feeñ ci yéen ba dootul làqooti ma Seydina Muhammad waati se ma yeggale fii rek ne bu mu ñëwee damay tàmbali ci xare benn ñu koy dugalee ci biir bàmmeel bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yonte bi kër kookole waaw ci la soog a yónnee Makka ñu dem andi yaay Aïcha ah, Seydina Aliou àndi leen ak Ummu Kalsum ak Ruqiya sallallahu alayhi wa ñu tàmbalee di jaayante ak moom di dugg ci lislaam afwaajan afwaajan afwaajan waaw waaw nii dem moo nekkoon dund Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu soobee yàlla buñ jullee njël ah damay continuer rek ah di ko tënk bi fu ñuy yeggee waaw mu ñibbi yowmal xiyaamati danañ koy tëralee ci bàmmeel lii at bi at la nañ ko muñ waaw waaw at bi at la te tànt bi ah foto nañ ko de ba uurul ay nii ñu ngi koy seet ku ñu joxoñ ne kii de man bëgg naa kii waaw foog nga dugg aljana de hmm? kon firi leen seen grand buy buy baax man de firi naa <laughs> waaw ah, <laughs> ah, ndeysaan ah, lii neex na ma lool bés bu ngeen ma gisatul rek ngeen sëñ bi waaw keroog wax na bëree waaw waaw bu ma dul kaf dana am ñu bëri ñu dem ah sëñ bi sëñ bi dafa feebar ba mënut a dox wallahi dara jotuma ay nit ñooy sos ay kàddu rek waaw pour mun a pour mun a yàq sama image dafa lafañ ah maa wàcc ci oto bi yéeg xanaa dañoo téye sama mbagg yërmande sama doom la ah, Cheikh Ibrahima noonu la mel ci man waaw bu ma amul jàmm du am jàmm bu ma meree mer na bu ma kontaanee kontaan na yal yàlla fay ko yaa rabbi gàcce àddina gàcce àllaaxe yal na ko yàlla musal ah, waaw jërëjëf albarka kontaan na jëf ji rafet na waaw ah, bul seet sama yërmande jëm ci yow seetal li la war nga def ko waaw yàlla def ma nattu ci doom <laughs>